أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه سوي الردوان وتمكين mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel ci weer wu tedd wi di ñaan sunu borom subhaanahu wa taala lépp luñ ci jëf wala ñu namoo ko cee jëf mu nongul nu ko lépp loo xam ne def nañ ko ci safaan sunu boroom jéggal nu ko comme niñ ko baaxee amale fii ci jumaay fooxil imaan di ko amal fii ci jumaay daarul mooti di dalal ñenn ci ñiñ tànn ñu war ñoo defal lenn ci tomb yi nga xam ne buñ ko waxee ñépp mën cee jariñu tey nag ñoo ngi dalal gan gan goo xam ne gan lañuy wax waaye mën nañoo bañ a wax ne gan la ndax ci la bokk euh, xëy na lii diñ ko aadoo def waaye mën nañoo wax ne jëru ko ndax moom ci ci la bokk muy sëriñ maam Balla Mbacke kon tey ñoo ngi dalal sëriñ maam Balla Mbacke moom sëriñ Mouhamadou Awa Balla gannaaw buñ ko nuyoo sant ko gërëm ko ci jàpp ndal gi ñu xamle tuuti rek ci ni ñu ko baaxoo defee xamle tuuti ci ay jaar-jaaram ci liggéey bi nga xam ne moom moom moom la liggéey kon sëriñ maam Balla Mbàkke euh, mi ngi jàng alquranul karim wala mi ngi tàmbalee jàng alquran karim ci dëkk bu ñuy wax ñoom reloo di daara ju mag ju ñëpp xam sëriñ Mor Talla Thiam gannaaw ba mu fa tàmbalee jàng alxuraan ba sore jóge na fa dem na njaareem it foofu la mottalee alxuraanam ba am ci li nga xam ne moom la doomi soxna di am ginnaaw bi noppee ci alxuraan ji comme ni ñu ko baaxoo def ci njàngum diine mi ñu xam ci réew mi euh, dem na dëkk bu ñuy wax Ndar ja tàmbali fa jànge xam ci sëriñ bu ñuy wax sëriñ Ahmadou Jaxate foofu la tàmbalee jànge xam ba jàng ci lu baree bari ginnaaw bi nga xam ne noonu ko aadawoo def ci réew mi nag jàng na li mu war a jàng ci njàngum xam-xam mi ñu aadawoo def ci réew mi la tukki nag tukki boo xam ne ba tey ci tukki xam-xam la bokk ci li fi jóge nag dem ci al mamlaka al arabiyya saudiya foofa bu ñu fa demee mi ngi dugg ci benn euh, benn école boo xam ne ñu ngi koy wax darul hadis foofa la defee marxala ibtidaiya primaire foofu la ko defee fa la defee li ñuy wax ihdadiya secondaire foofu la ko defee ba am diplôme yooyu ginnaaw bi yemul foofu bi mu noppee jógewaat na fa dem masra di Isiptu bi mu demee ci université bu mag boobu ñuy wax jamiatul Azhar ci jaamiha boobu nag fala continuer am njàngam ba am saxaada sànn wi di diplôme bu kawe ci njàng gannaaw bu mu ko amee la fi jógee dem France dem Paris Paris it bi mu demee moom mi ngi woon ci benn lycée boo xam ne bii ñu ngi koy wax almahad alxawmi e, fi dirasaati loxaat wal xadarat asraxiya ci benn benn institut boo xam ne bii ñu ngi fay jàng civilisation ci euh, lang yi euh, ci ci ci ci li nga xam ne mooy wetu euh, maanaam sarx foofu sëñ bi continuer dafa dafa jàng dafa jàng ba am diplôme boobu waaye bi mu ci amee diplôme boobu it taxut mu bàyyi dafa continuer waat di jàng ba def dirasaatul xoliya niñ ko xamee Eh, di jàng moom it di continuer di jàng ba am benn diplôme boo xam ne mi ngi ko am ci alxadarat al islamiya wa saqafa al islamiya benn diplôme boo xam ne ci civilisation islamique la ak culture islamique boobu it sëriñ bi jàng na ko ba am diplôme foofu ci Paris googu ñu wax naka noonu itam continuer na di jàng di def benn diplôme boo xam ne bii moom it DEA lañ koy wax eh, ci eh, njàng moo xam ne mii ci jokkaloo la ci diggante civilisation yi yu wuute yi mboolem civilisation yi moo xam civilisation islamique la wala yeneen civilisation yoo xam ne rek ci àdduna bi la ñuy dund kon mën nañoo wax ne euh, sëriñ Mame Balla euh, foofu la jaar ci wàllu jàng ba tey mën nañoo wax ne ab gëstum dañul ci di jàng ak di yëngu ci loo xam ne lii mu ngi jëm ci wàllu jàng kon dañuy gàttal rek foofu yamale fi waxtaan wi Eh, di ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu defal ko tawféex defal na ko eh, incha allah fas yéene nañoo waxtaanal ci eh, maanaam politique ci mouridisme kon man nañ ne buñ ko dégloo ak xel dañ jariñu bu baax a baax kon ñu ngi ñaan sunu borom mu defal ko tawféex defal na ko wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان فإني أعوذ بك وذرية بها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده mbokk yi jullit yi fi teew yëpp mbokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu di leen ziyaare di am itam mbégte lool ci jataay bi di nangu itam ne lii moom ab cër bu rëy la buñ ma buñ ma cërale terale ma ko ndax xam naa sama xam-xam eggul ci war a toog si jàkkaarlook mbooloo mi di fi war a wax loo xamante ni daan jar na tax ñu toog déglu mu la wala wala wala wala wala ko lu teg loolu moom ab cër la euh, taraanga la itam waaw yoo xam ne maa ngi ciy sant yàlla bu baax di ñaan itam yàlla mi nga xam ne moom moo man te am kàttan mu jàppale ma ba yaakaar ji ngeen ci am ak man yéen ji ma ci am mu egg ñu ko bëggee te njariñoo ko dara ji sëñ Tuubaa di sant mbootaay gi nga xam ne ñoo taxawal jataay bi itam te di ko taxawal taxawal muy jataay muy muy mbootaay am solo jataay yi itam di jataay yu ama am solo thèmes yi ñuy dugal ci biir waxtaan yi itam gis naa ne lu am solo la ndax lislaam moom dàqowut ak xam-xam waaw maanaam lislaam dàqowut ak xam-xam boo ko defee xam-xam yëpp mën nañoo dugg ci biir waxtaane lislaam kon yaatal gi ko yaatal nii di ci dugal yenn yi nga xam ne xëy na du du fiqh wala tawxid wala la nga waaye leneen la ak lislaam loolu da nga xam naa yaatal bu am solo di xam le itam ne mboolem université yu mag yi nga xam ne taxaw na ci biir réew yi di jullit ñi ci nii la tàmbalee woon université bi ci njëkk bi nga xam ne moom la suñu moo tudd léegi muy jaamiatul azhar bi nekk Qahira ñëpp xam nañ ne jumaa la jumaa ja ba léegi ma nga fa nii itam lañ tàmbalee woon ay borom xam-xam ñoo fa dajee di jàng ak jàngale muy muy yokk xam-xam yi di wuute di gën a bari ba mujj nekk ab université mooy première université islamique ci àdduna yëpp yeneen jaamihaat yi itam moo xam jaamihaatu xayrawaan la moo xam yeneen jaamihaat yi nekk ci dëkku lislaam yépp ci lii la tàmbale boo demee itam dëkk yi nga xam ne ñooy nga xam ne fi ne ku doon tudd euh, capitalu culture walla civilisation islamique da nga leen tudd ci histoire fu mel ni Dimashq fu mel ni Baghdad fu mel ni Madina fu mel ni Makka xam-xam yoo fa juddoo yépp te ñu koy tudd tey jii nii ci lu mel ni la tàmbale ci jàkk ci jumaa la commencé woon ci waxtaan yu mel ni la tàmbale woon di yokku di di di di di gën a yaatu ba egsi fi tey kon gis naa ne eh, ak njaal benn la waaye yàlla mi defal tawfiix ñooñu ba agsi fii te yàlla moom loo tuut ci dara te jógu fi yàlla mu defal lii mu continuer ba doon tam ay université yu mag yoo xamante bi ëllëg génération yi ñëw ëllëg nañ fekk xam-xam boo xamante bi ci lii la dooroon ñu mën ci sukkandiku bu mën tabax une civilisation dundalaat jàkka la aussi ndax kenn ku ne xam na ne juma ci biir ci biir lislaam jëmul rek ci julli juma université jumaa assemblée la juma centre social centre culturel te yaakaar naa yëpp daje na fi tey moo tax daal tabarkaala ñu ngi ñu ngi ñu ngi sant vraiment taxawaay bi ñu ngi sant itam ci initiative yu rafet ñu ngi jël nii ñu ñaan tam yàlla dafa leen ci tawfeex te tem tem kaw seen jot te tem bi ñu ma jox nii itam ma leeral ne man jànguma politique maanaam jànguma li ñuy wax science politique jànguma ko du sama du sama du sama man a maanaam xerañu ma ci xerañ boo xam moo tax ñu jox ma ko daal du du sama spécialité laa bëgg wax daal waaw euh, politique comme ni ñu ko xamee ni nga xamee da ngay dem ci faculté de droit wala nga dem ci science politique def ko fa génn ñu nekk ci kat spécialité science politique man defuma lool sëñ bi tudd na samay jaar-jaar léegi euh, man li ma jàng lépp diine la ak saqaafa ak xadaara ak moo xam bare na ma xam ne woon loolu génn ko waaye yaakaar naa bu ñu waxtaan dana leer euh, xam nga politik ak civilisation dañoo jaxasoo ba tax na xëy na ku ku ku ku ku sa xam-xam màcc ci wàllu civilisation war ngaa mën wax ci politique waaw ñaara ba itam muy bu ñu wax ci yoonu muy teg politique li ëpp ci loolu ay témoins de l'histoire la ndax lu ci bari ba dund na intéressé na day kon na xëy na war nañ cee a am ay gëstu war nañ cee a jox tam suñu opinion bu ko defee léegi waxtaan bi fu ma koy tàmbalee rek mooy ci comme ni ñu koy faral def yëpp comme politique lañu wax ak mouridisme léegi fu ma bëggoon tàmbalee sama waxtaan rek mooy leeral politique moom ñu wax noonu lan mooy politique daa bëggoon tàmbalee eh, yan ci lan lan lan mooy domaine bi nga xam ne moom la politique di yëngatu fan la cosaanoo lan mooy ay objectif am remarque yooyu fa la bëgg a tàmbalee ndax xëy na buñ ko wax buñ ko xamee rek xëy na dana dana gën a jàppandal li les waxtaane loolu mooy introduction ma bëgg a def ma jógee itam bëgg naa waxtaan ci li ñu tuddee laïcité ndax comme dañoo wax politique wax mu te muy diine te nun fii nu nekk ak li ëpp ci dëkki àdduna yi li fi not mooy dañu tàqale diine ak politique xëy na balaa muy war a wax ci loolu war na wax ci laïcité moomu nga xam ne dañuy tàqale ñoom ñaar te daa mel ni bi dañu leen a boole dañu wax ne euh, politik ak mouridisme moo tax ma jàpp ne kon doon na baax xam ne def tuuti ay points ci ci ci laïcité bu ñu jógee nag soog a ñëw ci diine ak politique nuñ nuñ nuñ nuñ nuñ jaxasoo rawatina diine l'islam nu nga gisee bëgg naa def tuuti ci histoire diine l'islam politique. jamono yonent bi sallallahu alayhi wa ba ni empire yu mag yi nga xam ne ñoo taxawoon ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ñëw nag ci li nga xam ne mooy suñu thème principal ñu Sëriñ Tuubaa bu yoonu murid politique bi xewoon ci réew mi loolu daal mooy mooy mooy mooy plan en général ñoo ngi yàlla defal ñu ci tawfiq <laughs> bismillah léegi pour euh, leeral dañu wax ne politique baatu baatu politique ci boppam euh, dañu wax ne baatu grec la liñ ci jublu itam nee nañ am na ay ay ay prix yu baree bari am na prix yu bari waaye man dama ci jël ñaar yoo xam ne rek yaakaar naa mooy gën a dëppoo ak suñu waxtaan waxtaan ni mooy gën a dëppoo aussi ak jamono ni ñu ko déggee fi ñu toll dem ni sukkandiku ci ñu soog a avancé def ci man benn bu njëkk bi ñaan nañ mooy xam-xam bi nga xam ne day saytu nu ñuy defare ab société maanaam mbooloo mu toog ci barab seeni intérêt wuute seeni cosaan wuute nu ñu def ba saytu seen mbir bu doon ab village dama wax naa nu ñu def ba saytu ëtt bi nu ñu def ba saytu tool bi nu ñu saytu def ba saytu relation yi am diggante kër yi liy saytu loolu xam-xam boobu mooy xam-xam politique ndax dañu wax ne nit bi ko yàlla bindee daf ko bindee muy muy muy mbindaafun moo xamante ne bi moom du dund moom dong ci mbooloo rek lay dund tàmbalee ci fameem tàmbalee ci ay mbokkam yu yaatu ba ci euh, village bi mu nekk ba ci madina bi mu nekk ba ci état bi mu nekk waaye dund moom donc loolu day am am na ci animaux yoo xamante ni foo la gis ah, gétt la ñu doon ab troupeau la ñu doon nit yooyu la bokk mooy ki ñu wax moo tax ñu ne moom c'est un animal sociable noonu lañu ko wooye maanaam animal la parce que ñëpp ay animaux lañ waaye animal la boo xam ne moom day dund suuf ci biir société te dañuy wax ne nit bu juddoo ci kaw suuf priorité li nga xam ne mooy yitteem di ko gën a ñor mooy aar ak dundam maanaam fexe ba dund aar itam li koy dundal moo xam li muy lekk la moo xam fi muy tëdd la moo xam li muy naan loolu am na benn borom xam-xam bu mag bu siiw bu ñuy wax Maslow xel mu naf la la la la la taxasus def na ci mel noonu def benn pyramide wax bëgg-bëgg doomu aadama yi nuñ nuñ tegaloo ban moo ci njëkk ban moo ci topp ban moo ba muy juróom ba ci njëkk mooy dund lu judd lu nekk rek yaa ngi jéem ko dund boo dundee ba pare tam yaa ngi xool li nga xam ne moo lay dundal nga fexe ba assurer loolu mu sécurité moo xam sa yaram la moo xam li ngay dundee moo xam fi ngeen naane la moo xam fi ngeen di la léegi nag nit ki ci biir famille da koy sàkku sàkkul ko bopp mu sàkkul ko famille bu demee ay famille yu bari wuute rek politique dootu mën a am lu te te kenn mënu ko féetewoo muy bu nekkee ci dëkk bi nii noo bokk ëtt bi noo bokk tool yi ñuy baye noo bokk li nga xam ne moom ñu dundal te mënu ko séddoo bu ko defee politique boobu en ce day ñëw pour espace yooyu nga xam ne contradiction yi nga xam ne moom suñu intérêt mu gérer ko ba jàmm am mu mel ni moom kon li ko tax a jóg mooy équilibre am ak jàmm ndax bu amul rek mu xeex xëccoo loolu moo tax politique di am sens bu ma wax léegi muy sens su civilisation léeg-léeg nga dégg ñu ne la loi du jungle waaw man nu amul loi ku man sa morom duma li ñu bokk amul politique moo tax euh, ku man sa morom duma daal du dañ koy dañ koy ci ci sens boobu nag la la politique amee sens su civilisation boo ne du ne forcément ay parti politique la doon ay yu mel noonu waaye société lay bu développé. boo xam ne mbooloo mi bari nañ seen i intérêt nañ te mënuñoo ñàkk bokk fi ñu dund ñu xool nu ñu organiser wu seen biir ba fexe li nga xam ne ñoo ko bokk dañ ko séddoo ba kenn ko ne li nga ci soxlawoo nga am ko te duñu xeex loolu mooy mooy mooy sens noble bu politique bu njëkk beneen beneen sens bi nga xam ne moo ci not léegi wax naa kon ne ne objectif am donc mooy jàmm am ci société ba kenn ku ne li nga yittewoo muy dund aar sa dund ak aar li lay dundal am te xeex du am loolu mooy objectif moo ko tax a jóg wax naa itam ne cosaanam donc nee nañ moom nit ñoo takkaloo dañuy wax ne donc euh, nit animal social la waaye itam animal politique la ndax politique sociale mosu ñoo taxale ko waaw mbooloo daje rek gestion am équilibre am mu soog a mën a mooy menoon léegi euh, mu des beneen façon politique bi nga xam ne mooy bi not bi ñu xam bi nga xam ne bu ñu ko waxee ci la xel yëpp jëm te mooy politique bi nga xam ne mooy li ñuy wax mooy xëccooy pouvoir ak l'art de la politique lañ koy wax mooy nooy def xeex ba egg ci nguur boo ci eggee nooy def ba toog ci boo ci toogee nooy def ba organiser loolu mooy li wax laar de la politique wala jeu politique mooy li xew ci àdduna bi nii mooy li xew ci Sénégal nii loolu tam li koy gën a màndargaal mooy parti kenn ku ne am nga parti boo xam ne nga ànd ak yow ñu xëccoo lenn li kenn ku ne fexe cee toog léegi système système politique yi nga xam ne aussi ñoom ñooy gérer société yi dañu wax ne am na évolution ndax comme dañoo dañoo waxoon léegi ne maanaam lépp ñu commencé ci nit commencé ci famille soo ko ñëw ci village soo ko dem ci feneen lii lii jiite itam maanaam système yi jiite nii balaa ñuy egg si am na yenn système yu ko jiitoon am na ay systèmes yi wax ay menaces yi nga xam ne ay nguur lañuy doon am na système waaye système bi ci njëkk yaakaar naa mooy système bi ñuy wax système patrimonial nga xam kër gu nekk boo fa nekkee am fa ay doom ak i sët ak jarbaat daanaka yaay yaay yaay njiitul politique la fa gën a kawe ci biir kër ga léegi kër googu nag bu soppee ko ay kër yu bari nekk ab village ne koy jiite ni daanaka mag moomu nga xam ne moom lépp ci moom la si soo moom mooy jiite mooy leader politique bu gën a magee moo tax ñu ne système politique bi njëkk mooy bi ñu tuddee patrimonialisme nga xam ne ci bàyyi la jóge nga xam ne yaa fi sa njaboot la nga njaboote leen di di gérer mooy bi ci bi demee dëkk yi gën a yokk nit moom dafa mel ni lu lu lu histoire di gën a dox mbooloo mi gën a bari seen i intérêt gën a woote rek système bi leen di gérer di gën a compliqué léegi xëy na egg na foo xamante ne bii kii bàyyi la mag la waaye mënut a jiite village bi ndax yeneen bàyyi ak yeneen mag ngi fi monarchie daal di commencé dugg buur buur yi biñ duggee dem ba ba ba ci kanam itam ñoom buur seen seen seen seen seen nguur daanaka ci doole lay tegu doole démb lay tegu histoire waaye en tout cas doole lay tegu donte doole doole joxe dañu koo doon sax doole lay doon doole lay tegu légitimité ñu ngi koy tiré ci doole. bi histoire dem itam ñu dem ba beneen phénomène génn ñu koy woowee tey démocratie mooy li gën a not fii tey nii ñu dem ba ñu gis ne ngóor gi nga xam ne moo gën a légitime nguur gi nga xam ne moo gën a yàlla ngóor gi nga xam ne maanaam gu lew la maanaam gu lew mooy goo xamante ne bii ñi fa toog yàlla nañ fi ñu toog mooy nguur gi nga xamante ne bii ñi jiite. ñoom ñoo tànn ki leen jiite loolu lañu ñu wooy démocratie donc mooy jiite kenn ci nit ñi mooy jiite nit ñee koy jiiteel nit ñee ko jiital ñoom lay jiital itam maanaam ñoom lay jiitul waaw lool loolu mooy mooy mooy mooy mooy démocratie na moom mooy mooy mooy phase bi ci mujjandi ci ci évolution boobu am na ci benn boo xam ne dañuy wax ne comme góor gi mënut a jiite ndax am na yeneen bàyyi yu fi nekk góor gi mënut a jiit ndax amatul doole ji am benn bu fekkoon dañuy wax ne ki ki nga xam ne moo moo gën a xereñ gën a jub loolu la ñuy wax oligarchie nga xam ne ñu xool ci société ñu fa gën a am alal ba nga xam ne wër na ñoom bu ñu dénkee keesu réew mi duñu ko lekk ñi nga xam ne ñoo fa ëpp xam-xam ñi nga xam ne ñoo fa gën a jub gën faa baax nangam nangam mel noonu lañu daa tànn leen jiita loolu tam système la waaye dem nañ ba fi toll yooyu yëpp bi nga xam ne moo na te domine jamono ji tey mooy démocratie daanaka lépp ci dëkk boo xool li ci ëpp démocratie lañuy lañuy la ñuy wuyoo donte façon yi ñu koy dundee wute na moom la ñuy wuyoo démocratie moom itam mosuma dégg ku ku baax ku am xam-xam ku amul dégg mu si Moussa moom suñu saaliwu mu wax ci lu mel noonu wax ci ne est-ce que duñ ko weesu dem ci leneen man loolu sama xel nangu na ko ndax comme am na yeneen ñu ko jiitu te dafa am luñ bëgg te doomu aadama moom naka day xool li gën moom saa toujours mu ngi dox pour am li gën te moom démocratie ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy réew yi nga xam ne ñoom ñoo ñoom jàpp nañu ñoo ko moom ñoo ko taxawal nee nañ moo tane yeneen yi waaye matut dafa am benn premier premier ministre anglais bu mag bu ñuy wax Churchill moom dafa wax dafa ma def remarque bu mel noonu ne daal système politique yëpp bu ñu leen woon bu ci gën a néew ay sikk mooy démocratie xam kon matul dafa néew ay sikk waaye matul comme matul nag te am na yaa yu ko jiitu woon te doomu aadama moom toujours li gën lay bëgg wa war na noo mën a jàpp ne kon xëy na démocratie bii nga xam ne moom la ñuy imposé tey nii parce am ñu ko imposé ndax dañu dem a tax daal la mënoo suqaliku te démocratie moo nanga nanga mën naa am ëllëg beneen système ñëw boo xam ne xay na mooy gën a mat démocratie moo ko gën a mën a saytu mbiru nit loolu yaakaar naa remarque loo xam ne dama koy def jàpp ne itam lu lu lu lu lu war a mën nekk la euh, léegi débat bi am ci itam ci politique ndax est-ce naturellement donc comme nit li ñu wax naa ndax nit parce que nit la koo xam ne mënut nu moom dong rek il faut mu am politique ndax loolu nature la boo xam ne moo tax politique am wala yittee ci egg nit a dem ba xam ne kat moom nii fu ñu dund nii buñ ñu organisé wul politiquement jàmm am jàmm amul lu ñu dund ñu lu ci mën di xew rek xam na ne politique moom donc mënta ñàkk mënta ñàkk politique bi ñu njëkk a wax ni sens bi njëkk wax ni saytu suñuy mbir yi mbokk muy ëtt bi muy tool bi muy kër yi loolu moom pour nu saytu ko li koy doxal ak loolu mooy politique loolu moom yaakaar naa man noonu d'accord ci léegi nag loolu lan mooy relation ak diine loolu laa wax ne balaa ma ci dugg man bëggoon naa tuuti ñu wax ci li ñu wax laïcité laïcité fii ci réew mi ñu ngi koy tuddee séparation au pouvoir muy nguuru àdduna gi ak nguur diine gi dañoo war a taxali ko Sénégal loolaa boobu moo fi dox loolu seen constitution na république bu Sénégal république bu laïque léegi loolu Sénégal ñu ngi ko doon ci France France itam mën nañu wax ne laïcité. même bu fekkee baat bi amoon na lu ko jiitu moom dox na ci jéego yoo xam daanaka kenn doxu ko ci ni mu ko gëmee itam ak ni ko fonkee daanaka benn réew fonke ko noonu ni mu ko appliqué moom baat bi dañuy wax ne amoon na te baatu diine la baatu église la baatu laïcité église moo ko daa jëfandikoo pour tàqale ki nga xam ne nitu ordinaire la ak ki nga xam ne nitu église la maanaam ay raxabaan lañu wax ñi nga xam ne ay nitu église lañu ay clerc clerc clergé bi ki bokkul ci ñoom te ab croyant kooku lañ doon wooyee ab laïc waaye gëm la du yëfal du àtte waaye du nit koo xam ne day dafa xerañ ci diine diine catholique ba am ci ay martaba wala mu am ci yan wàccuwaay maanaam daal ku gëm diine ji la ku ordinaire koo xam ne amu ci ay responsabilité loolu cosaan loolu woon gis naa ne itam ne ci histoire am na ne lu mel ni diine christianisme am na même ay kilifa yu diine christianisme sax dañoo wax naan dañoo war a tàqale diine ji ak politique waaye loolu tam nañ ko comprendre ndax booba diine christianisme kenn ku ne xam na ne ay empire yu mag ci biir empire yu mag ci la juddoo l'empire romain boo xam ne bu mat la boo xam ne saytu na fépp amatuloon espace c'est-à-dire que diine christianisme amatuloon espace yu manager amoon na état bu yàgg bu mag bu am doole boo xam ne bépp espace bu libre fu conflit war na am rek occupé na ko géré na ko te am na doole ñoom église boobu seen bopp seen intérêt boobu moo doon ñu bàyyi leen seen côté ñoom ñu jaamu état bii nga xam ne César moom moo ko yor te man na ko mooy la ngay dégg ñu naa nañ bàyyi ak César li César moom parce que César moom adduna bi te seer na ko église bi amu fi amu fi moo tax am na ay catholique yoo xam ne ci biir histoire u christianisme laïcité boobu na ci fexe daal bàyyi César ak njabootam ñu nekk fële ñoom di di def yor économie yu mel noonu ñoom nekk seen église jaamu yàlla waaye teewul ñu ngi doon jëflante li li wóor itam mooy mbooleem système politique yi mas a am influence bi nga xam ne euh, diine dana ko am ci politique mës fa ñàkk même ci empire romain boobu même bu ñu leen tàqalee diine yi daana influencer politique loolu moo waral France bi révolution bi ñëwee te euh, révolution boobu fekk na nguur gi mu fi jëlee muy royaume yi fi nekkoon nii royaume yooyu dañoo jaxasoo woon ak église ba buuru France daraa wax naa moom mooy takk ndeeru yàlla ci kaw suuf moom daraa wax naa nguuram donc maanaam li koy li koy jox légitimité maanaam euh, dogal bu jógee suñu borom wàcc moom église bi du ko ci far ñu dem ba am ay pouvoir yoo xamante ne bi ñoom église daanaka ñoom pouvoir bu nguuru àdduna gi am am nañ bu toll noonu révolution révolution bi mu ñëwee pour jëlee fi nguur bu njëkk boo ko fi bi la xam ne euh, pouvoir yi nga xam ne église am na ko ci nguur gi bu fi jëlee royaume ba pare il faut jëlee fi église jëlee fi dooleem am na sax ay prêtre yoo xam ne ni ñu doon rey ay buur am na ay kilifa yu diine yoo xam ne rey la leen ci révolution française déclaration universelle des droits de l'homme bi ñu def 1789 ginnaaw bu révolution française bi taxawee ci la njëkk a waxee nag ne léegi taxal nañ leen nguur gi lii la diine ji lii la waaye li nga xam ne moom la Sénégal doon tey mën nañu wax ne loi bi nga xam ne 1905 1905 la ko France wote te mooy loi bi ñu tuddee des pouvoirs muy séparer diine ji ak église bi loi boobu mooy dox tey ji ba agsi fii ci biir ci ci ci ci biir Sénégal loi boobu itam euh, ñi ko ñi nga xam ne ñoom ñoo doon xeex pour loolu am daf ci am ñoo xam ne seen yitte mooy ñoom gëmuñu woon diine te dañu doon xeex diine loolu da ci am dafa am ci laaj xeex diine am am ci ñoo xam ne li ñu bëggoon rek mooy séparer diine ji ak ak ak politique bi ba politique bi mën doxal mbiram diine ji mën doxal mbiram ci côté moo tax ñoom ñu ne ñu ne ñu ne diine mbirum privé la conscience privée la individuelle état waru cee def loxo ñoom loolu la ñu wax ne diine mbirum privé la. te état waru ca def loxoom état itam diine itam war def loxoom ci état ndax état mbirum ñëpp la ndax dañu wax naa séparation boobu xam nga république mooy la chose publique lee nag la chose privée la ñoom kenn gën a war a toog si côté ñoom noonu lañu ko gisee état français bi ci loi 1905 boobu dafa wax ne reconnaîtrewul benn diine reconnaîtrewul benn diine du référé wu ci benn diine du financer benn diine waaye nag diine comme conscience boo xam ne kenn ku ne am nga sañ-sañu gëm ak jëfe li nga gëm état bi nga xam ne mooy mooy mooy aar ñëpp moo war a aaral kenn ku ne sa sa ngëm donc droit wu de croyance ak conscience boobu état moo ko war a seen waaye dootu def loo xam ci diine ji diine ji dem dootu def loo xam ci biir église ci biir réew mi comme nan li mu daan am bu loolu mooy laïcité française bi ñu loi bi ñu wote 1905 te moom ñun comme ni ñu ko baaxoo rek ni ñu xew-xew la ñu jël këppal ko suñu biir bien que bokk na ay problème laïcité boobu itam euh, ñëpp ni ñu ko dundee bokk yaakaar naa war naa mat naa leeral itam ci ñuy dégg tey ne li ñuy def di lënkale démocratie ak laïcité ñaari mbir lañ yoo xam ne jotewuñ dara démocratie mën naa am te laïcité du am. am na ay dëkk yoo xam ne ñëpp xam nañ ne ay démocratie ñëpp nangul nañ ne ay démocratie lañ ay démocratie lañ tey te reconnaître nañ diine Allemagne tey boo fa demee am na impôt boo xam ne dañ koy fay du ko du ko jox église euh, Grèce boo fa demee tey trinité bi ñu wax nii naa yooyu kii def noonu bàyyi beeg doom yeeg yi ñoom dañ koy marqué ci seen constitution Angleterre boo fa demee chambre de lord seen njiitu diine dañ fay am sax place chambre de lord mooy daanaka mooy deuxième chambre kii kii bu mag la kuréel mag a mag la ci réew dañ ca am place boo demee fu mel ni États-Unis tey bien que ay la teg loxoom waat buñ seen seen kayitu dalal lañ a fonk parce la ñuy jaamu lañ cay bind mooy yàlla lañ ko defee turc bi nga xamante bii moom moom xam daan ci ku yéeme la moom itam réew moo xam ne cent pour cent musulman la daanaka turc mën na wax loolu à part Arménie Turquie 100 pour cent musulman moom itam laïcité la boo xam ne laïcité yi gën a tarti la bokk bi nga xam ne Kamal Atatürk moo ko taxawal ginnaaw bu dawla al osmaniya daanoo la taxawal état boobu mu nekk état bu laïc boo xam ne reconnaître lu diine waaye différence am ñett ñetti exemple yi ma joxe nii exemple lu France exemple lu États-Unis exemple lu Turquie France moom daf cee maan moom reconnaître ko du ci def du ci dindi kenn kenn doo ci côté États-Unis daf ko toléré d'accord na ne église bu nekk nii na pouvoir bi nekk nii waaye mën nañoo jëflante moo tax ñuy waat ci bible moo tax itam ñuy ñuy ñuy bind seen seen kii moom moom dafa dafa maanaam diine ji mi ngi ci sous l'autorité de l'État maanaam sultatul état mooy mooy mooy saytu diine ci moom mooy contraire ñëpp moom moo tax moom laïcité la waaye mooy mooy tabax école yi njàngale alxuraan mooy former ilimaan yi moo leen di jox ay salaire mooy tabax jàkk yi te dafa laïc ndax moom mooy mooy mooy contrôler état bi moo tax ñoom seen école coranique yi am na loolu parenthèse la ay jamono ci maa ngi wax ak benn mbokk ci réforme daara yi wax ne ñoom exemple boo xam ne mat a gëstu la seen école coranique yi école yi gën a performante ci monde musulman lañ bokk njàngaleem alxuraan te pourtant te état bi dafa laïc am question bi comme ñu ngi koy posé tout jamono ju mu toll tamit ci politique la ñu wax yaakaar naa loolu tam ay réflexion yoo xam ne war na ci mën di xalaat daal ndax Turquie ab état bu laïc la comme ñun te moom école moom moo koy tabax mooy fay jàngalekat ya mooy fay imaam ya mooy fay mooy tabax jàkk te seen école école yu performante léegi loolu loolu laa bëggoon wax ci laïcité boobu donc laïcité boobu donc jotagul dara ak démocratie daal mooy ki fi toog na ko na ko lu ëpp ci nit ñi tànn te bu fi toogee mu mu mu sàmmonte ak principe yi nga xam ne moom la waa dëkk ba teg muy seen constitution loolu mooy laïcité donc gis naa ne donc démocratie mees na ko am te doo nekk pays bu laïque léegi bu ñu jógee foofu ñëw ci ñëw ci donc l'islam maanaa politique ak diini politique ak diini itam comme li ñu doon wax léegi ne nit comme ni mu nekkee un animal social un animal politique boo xam ne mënta dund lu daan toog politique mënta dund lu may ci société manes wax ne itam ne nit mësta tàqal ko ak diine diine mësta génn ci menn mbiram xam nga bu bu waxee ne li tax ñu jàpp ne politique mënta ñàkk parce que nit day dund ci société te société dafa am contradiction te contradiction yooyu politique moo koy gérer waaye société ci bopp nañu wax ne dundub société ci cosaan diine moo ko lal civilisation boo mën di dégg itam à l'origine diine moo nekk ci cosaan diine moo nekk cosaan ba exemple ñu koy jël da ngay jël calendrier bi nga xool calendrier yi ñu yor yépp ñu ci Sénégal nii muy calendrier hégire bi nii bu gàddaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala calendrier beneen bi ñu yor nii muy grégorien bi yëpp mbirum diine la diine ko sos diine tax mu jóg dañ ko adopté rek boo xoolee bisu semaine bi nii même bisiñ ci noppul nii sax samedi ak dimanche xew-xewu diine moo tax ñu noppul ci dimanche pour ñuy dem messe samedi pour ñuy dem synagogue bi ajuma am na ñuy def ajuma ñuy dem ci jàkka donc dund doomu aadama naka jekk ma la vie dans la société euh, diine moo koy rythmer moo koy organiser donc mës cee jóg kon politique bi nga xam ne moo ñëw di say société donc mës ta tàqalikoo ak diine war nañoo mën a ànd tàqalikoo gi donc exception la donc man pour man laïcité exception la ndax cosaan la diine moo doon dundal moo doon moo doon réguler société bi te doomu aadama mënta dund lu may société donc diine mës ta tàqalikoo ak politique ndax politique mooy société léegi bu demee ci diine yi nga xam ne tam mooy mooy diine yi nga xam ne mooy mooy ñu wax ahlu kitaab dal maa diine yi nga xam ne mooy judaïsme wala christianisme wala islam yooyu yaakaar naa mën nañ ci am ndax mooy mooy diine yi yi gën a yaatu ci àdduna bi mooy gën a yi gën diine yooyu boo xoolee lu mel ni judaïsme gis ne am na ci ay ay ay ay yonent yoo xam ne sax ay buur lañ yonent yàlla Suleymaan buur la woon ab yonent la yonent yàlla Daawud buur la woon ab yonent la woon donc ci judaïsme ñoom ñoom nee nañ sax xel nanguwut ñoom loolu lañu wax dañu wax seen tëwër ñoom xel nanguwut maanaam rek ñu bàyyi suytib noonu mbooloo mu taxaw noonu seen intérêt wute ñu bàyyi leen rek ñu dem noonu ñu ne rek xëy na seen bët wante ak seen mu mbaax ak seen laabir nañ sax bu organisé dañ jàpp ne diine ji war dafa def loxo ci bi saytu ko ba li ñu doon wax nii te mooy li tax politique jóg muy jàmm ak ak stabilité ak équilibre boobu am société bi diine judaïsme taxaliwu diine christianisme wax naa ko léegi ci laïcité bi ma koy wax ak ak ak l'empire romain ñoom bu fekkente ne mi amuñu woon pouvoir politique nii amoon nañ influence politique ak jaxasoo amoon na seen diggante loolu tam moo waral exception bi am ci euh, l'état français ba bi mu leen taxale bu dee diine lislaam moom man dama naa sens bi bi ñu doon melal léegi politique muy sens de civilisation boobu nga xam ne mooy bi njëkk di gën a noobu sens boobu man pour man mooy xilaafatullaahi bi nga xam ne yàlla jox na ko doomu aadama ci nga ni ko aaya bay waxe ginnaaw bu ma waxee ne bind na wala ji xalaxalakum maa fil ardi jami'an summa stawaa ila samaa'i fasawwahunna sab'a samaawaati mu wax loolu ba pare daal di wax ne wa iz qaala rabbuka lil malaa'ikati inni jaa'ilun fil ardi xalifatan qaalu ataj'alu fiihaa man yufsidu fiihaa wa yasfiku dimaa man jàpp naa boobu rek la mission wu politique gu doomu aadama la ko yàlla kàll la ko yàlla jox doomu aadama ci kaw ci kaw suuf mel na ni yii malaaka yi wax itam daal di protester man yufsidu fiha wa yasfiku dimaa mel na ni mission politique comme ni ñu ko waxee ni weesuwut lool mooy aar dund bi sécurité nit ñi aar tam li nga xam ne mooy seen source de la vie mooy dund xëy na beneen ba ca topp rek mooy al ndax am na benn aaya boo xam ne ma ngi ko ca wax yu'minuuna billaahi wal yawmil aaxir wa ya'muruuna bil ma'ruufi wa yanhawna 'anil munkar wa yusaari'uuna fil xayraati wa ulaa'ika mina saalihiin saalih mooy contraire al fasid al mufsid wala ya'lamu al muslaha min al wala ya'lamu al al muslaha min al mafasid min al mufsid mission boobu nag nga xam ne yàlla moo ko moo moo ko moo ko moo ko moo ko sant doomu aadama ci kaw suuf mission boobu yaakaar naa man mission politique la yonent yépp génn nañu loolu te même ñi nga xam ne nit àdduna la ñu wax ni li nga xam ne moom la wax ne moom la politique di saytu te mooy priorité yi nga xam ne doomu aadama moom lay sàkk te mënu koo ñàkk te bu ko amul di jëm ci leneen muy dund ak sàmm dundam mission politique benn weesu bu ko defee donc ci diine l'islam ci ñun alxuraan jàngale xilaafatullahi fil ard boobu noonu mooy sàmm kawnu bi sàmm relation yi nii ba nit ñi mën a dund ci stabilité ak jàmm ba mën a jaamu yàlla yonente dama gëm naa ne yonente gën lool bu ñëwee ci ci ci ci ci suñu yonente bi sallallahu taala alayhi wa itam xam na ne euh, ñaar fukki at ak ñett yi nga xam ne nekk na ko nekk na ko yonent fukki at ak ñett yëpp màkk la ko nekk situation yonte bi sallallahu alayhi wasallam ci màkk day xaw a niróo situation bu man wax léegi ci christianisme digganteem ak l'empire romain muy euh, politique bi ñu wax ci civilisation aussi day soxla woo territoire maanaam balaa ngay mën a saytu yaan il faut mooy nga am benn barab boo xam ne yow mën nga faa wax mu sax nga am fa baat nga soog a mën a gérer loolu mel noonu l'islam bi muy nekk màkk amu doon lool moo tax mën nañoo wax ne dimension politique bu l'islam ci Makka daanaka feeñu ñu bari dañuy wax naa mbooleem suwar wala ayat yi nga xam ne mu wàcc ci yépp yëpp liñ ciy wax ci mbirum politique wala mbirum social bariwut mbirum tawxid moo ci ëpp mbirum jikko yu mel moo ci ëpp nu ñuy wéetal yàlla ñu koy jaamoo ñu koy ragale yu mel noonu moo ci ëpp te lépp ci alxuraan tam foofu la wàcc waaye xam na ne yonent bi sallallahu alayhi Madina li ëpp ca ñoom nekk ay jullit yaatal ko dugg ci diine lislaam bien que am nañ ñeneen ñu fa nekkoon ñoo xam ne duñ ay jullit ay yahud lañ wala ñeneen diine lañ bokk waaye teewul lu ëpp ci ñoom ñoo fa notoon ay jullit lañ te jiitu na yonent bi sa alayhi wasallam mu nekk seen jiit booba rek dimension politique daal nay commencé ndax ni mu ko waxee nii jamono yooyu organisation bi mënta ñàkk am nañ conditions yi daje na am nañ territoire bu autonome am nañ mbooloo mu ko dëkke am nañ ay mabaadi ak ak ak ay ay ay xeem léegi des mooy appliquer ko politique daal di judd yonent bi saa sam def ko nekk leader nekk yonent ba pare nekk chef communauté boobu di gérer relation yi seen biir relation sociale di gérer économie bi di aar dëkk bi am ay accord tam ak ñi nga xam ne bokkuñu diine te ñu bokk dëkk bi nga xam ne intelligence ul islam jamono yooyu sax dem na ba ñi nga xam ne bokkuñu diine te bokk dëkk bi fexe nañ ba kenn ku ne nekk ci sa diine ba nu bokk dëkk bi di fi dund di respectante di ko am di man fekkente ne loolu mooy notion laïcité d'accord naa ci bu fekkee laïcité mooy nu bokk nekk ci barab kenn ku nekk nekk li nga gëm nga gëm ko di ko jaamu loolu kenn ku ne sa ñokk loolu alxuraan moo ci njëkk ñëpp waaw laa ikraha fi diin leer nañ fa man saa fal yu'min fa man saa fal yakfur kenn ku neex nga gëm kenn ku neex nga kenn ku ne am nga sañ-sañu li nga gëm nga pratiqué ko loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam dund na ko dund na ko Madina organiser communauté bi signé ay accord ak yahudi yi nga xam ñoo fa nekkoon te bokkuñu diine nekk ab yonent alxuraan den wàcc den den at gis nañ tam ne politique bu maandu boobu bi nga xam ne ki gën ci politiciens yi ki gën a mat ci politiciens yi moo ko yor mu yonte bi sallallahu alayhi wa ndax li nga xam ne tey ñëpp noo ko jàmbat tey ci politique tey bi nii moom loolu rek la am mu jikko damaa wax ak taana benn waaye mu ne ma suñ nit àdduna yi tey nii li mu naqari ci ñoom du mu xam-xam mais jikko moo naqari ci ñoom kenn koo ci xool kayit bi mu jaaroon comme li ma sañ doon liiral nii koo ci xool fu mu jaar nii da ndax fu jàngukaay yi gën a kawe fa loo ko kooku njàngam amul problème jikkoom moo am problème te yonent bi sallallahu alayhi wasallam lépp jikko la nee na moom mission nee na jikko la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci jikko la ko tagge yàlla yàlla subhaanahu wa ta'ala ci jikko la ko tagge moom ci bopp wax na boppam ne yàlla moo ko yar moo tax yàlla rafet waaye donc bi ñu amee politique bu maandu boobu am njiitu politique lu mat loolu gis nañ civilisation wu l'islam bi mu ne bi mu nekkee Makka ci diggante bu gàtt boobu fukki ati Makka yonent bi sallallahu laa wasallam wecc na ay téeméeri téeméeri at ci yeneen diine bi yonent bi gàddaayee balaa muy am téeméeri at l'islam génn sax le continent asiatique bi comme ni ñu doon waxee nii ci ci légitimité wu pouvoir yi parce que comme pouvoir politique la kenn ku ne toog nga toog nii da koy layal day am illa boo xam ne moo tax nga toog yonent bi sallallahu alayhi wasallam illaam xam nañ ko ak yonent la nekk dañ ko gëm topp yàllaa koy wax wama yantiqu anil hawaa in huwa illaa wahyun wax kooku moom légitime am légitimité am leer na kenn contesté wu mu jiite ñëpp ñëpp topp ci ginnaaw bi xulafaa raasidiin ñëwee comme ni kon waxee léegi nii comme dootu du du ay royaume ay nit dañuy jiite te jiite gi nga leen jiite il faut mu am illa problème mu légitimité commencé ne dugg illa ci yow lan moo tax nga yelloo toog fii jiite ñëpp te kenn du ko def waaye teewul li ëpp nangul nañ Abu Bakr Siddiq nangul nañ euh, Omar nangul nañ Ousmane ba Seydina Ali ñëw premier commencé waaye teewul diine moom diine l'islam toujours ñetti éléments yi moo xam mi ngi koy am donc mi ngi ko ne am pouvoir mi ngi am territoire mi ngi am une population mi ngi am doctrine mu alxuraan ak sunna donc mi ngi continuer ray na loolu tam gox yi ñu dugg yépp bu ñu duggee Furs dugg ci Rome dugg Europe ba ni ñëwee Andalousie ba daw la daw la daw lay maanaam empire yi les grands empires yi nga xam ne taxaw muy al dawla al amawiya dawla al abbasiya dawla al osmaniya ak yeneen dool yi doon rek ay dool Fatimiyya yu mel nga xam ne nekkoon ci biir maanaam empire yooyu taxaw yépp ay ay ay ay ay ay réew la yoo xam ne l'islam moo leen di àtte ñu demoon ba li ëpp ci àdduna bi daanaka mën nañu wax ne un tiers ci territoire àdduna bi jamono yooyu l'islam moo koy moo koy contrôler ñu ko boolee ñu xam-xam yu newoon ci kaw suuf itam ñu préserver ko dundal ko mu mel ni mu mel ni naka jekk euh, loolu moon wax noonu ne mooy mission bi nga xam ne moom la yàlla jox damaarama ci mission politique am ci kaw suuf muy waggar li fi nekk tey lu am njariñ ba du yàqu mel musulman yi mësuñu ko sàggan même bu wala ak xereñ nañ fexe ba loolu ñu jël ko ba dugal ko ci biir lislaam ba jox ko couleur lislaam moo tax itam loolu jox civilisation al xadaara islamique loolu jox ko beneen dimension mooy ñëw gi ñëw fekk lu baax fenn mu accepté ko dugal ko ci biiram togg ko defar ko jox ko ñeneen ñi loolu euh, bokk na ci li nga xam ne moo moo gën a indi rayonnement wu l'islam bokk na ci li nga xam ne moo ko gën a yaatal fi mu dugg rek mu dugg fi am na borom xam-xam mag malien la noonu fii ku ñu Amadou Hampâté Bâ ku bind ci affaire l'islam rek Afrique dana wax loolu li wax ne atu bi nga xam ne mooy atu bi islam am ba fu mu dugg rek am fa place te bu fa toogee nopp fa mooy naan l'islam dafa yor jikkoy ndox ndox bool boo ko def rek muy mu jël couleur bool bi xonqee mu xonq bu wertee mu wert bu bu bu ne mel ne mel ne waaye teewul ndox lay doon soo ko set rek ndox lay doon day sell rek waaw maanaam souplesse boobu mu am noonu ci mën a fekk fenn fekk na li lu baax la mu jël ko boole ko ci moom jox ko couleur l'islam moo ko jàppandalal ak tasaaroom moo tax itam mën a tabax civilisation boo xam ne kenn mësu koo gis moo tax itam mën a waggar li nga xam ne patrimoine de l'humanité la ndax xam yi nga xam ne moo fi nekk nii ñu koy donnante du ko yokk loolu doomu aadama yëpp ko bokk te l'islam waggar na loolu donc loolu mooy dimension wu l'islam ci jamono yonte bi sallallahu alayhi wasallam ak xulafa wu rasidun ak duwal yi nga xam ne ñoo taxaw noonu empire yooyu taxaw bi amoon ba ba nim daanu xam nga euh, l'empire ottoman moom bi mu demee ba colonisation yi dem ba jéggi daga ñu dem ba am na ay jamono yoo xam ne daanaka dañuy ubbi ab dëkk di ko natt te l'islam taxatu leen jóg waaye dafa mel ni nguur comme ni colonialiste def ni coloniser un territoire mooy tax jóg waaye du tasaar l'islam rek le problème interne commencé am ñu ko jiite woon nekkatuñ ci di jaar ci tànk yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekk njub baax ñoo xam ne tasaare saa bu tax waaye ay buur lañu juddoo état bi commencé néew doole ñenn ñuy fekk population bu bëggatul kenn mënu ci dara xanaa nga nga ko population bu révolté kenn kenn amul garabam euh, donc empire euh, empire boobu ci la dooleem néewee ñuy fikku muy wàññeeku ba noonu l'islam yi àndandoo complot jekk jekk jekk ko jekkile ko ci la euh, république turque bi ñu wax man wax léegi nii ne moom laïcité la boo xam ne réew la moo xam ne 100 pour cent musulman la ne dañu bind seen discours ne ne laïc lañ wax itam ne maanaam diine ji moo maanaam politique bi moo moo moo yilif diine ci la ñu doon léegi bi loolu xewee euh, maanaam bi l'islam ñàkkee dooleem jooju parce que bi loolu tax rek daanaka dem nañ ba amatut daanaka sax réew mu am solo moo xam ne am na territoire bu mu yilif di fa appliquer islam daanaka amatul colonisation daal dugg réew lislaam yépp ay forces étrangères yoo xam ne du ñu ay jullit sax daañu leen not euh, ñu bari nee nañ li ñuy tudde tey l'islamisme mooy l'islam politique bi ñu tudde tey nii ñu bari nee nañ euh, maanaam seen yaakaar di tas jooju ci nguur gu am doole googu ak nim mu daanoo ak xemem te gi xemem ci dellusi ko delloosi ko te mënuñu ko moo tax daanaka ñu dem ba révolté sax taxawal ay révolution yoo xam ne seen bëgg-bëgg mooy delloosi démb lislaam lu kawe jooju loolu mooy islam yi si xew ni jàpp itam ñi leen tey même bu ñu amoon indépendance sax ay dongo yi ñi nga xam ne ñoo leen ñoo démb lañ te duñu ay jurit muy yéefal muy tubaab muy occidentaux parce que colonisation yépp tubaab yoo ko def ku fi anglais bi jiitewul français bi la jiite wala portugais wala italien wala allemand révolte boobu nag ci seen ki nga xam ne ñoo ko doon démb te jàpp ne ñoo ko gën ñoo ko gën a kawe ñoo ko gën ay valeur not gi mu leen not tey nii toroxal gi mu leen toroxal exploitation bi mu leen def xañ gi mu leen xañ seen liberté pour xeex lu mel noonu amuñu benn référence bu ñuy dellu lu may dellu ci lisaamu démb boobu nee nañ loolu ci li tax li ñuy tuddee lislaam politique bi xew tey nii am ci la bokk bokk na ci itam histoire politique bi xew ni depuis bi ñu àndandoo di ko xeex ci turu nationalisme arabe am nga xam ne léegi arabe dem nañ ba gëmatuñ ne l'islam bi moom mën na leen boole mën na leen jox doole ñu dem ñu daw jëm ci alqawmiya al arabiyya ay Jamal Abdou Nasser rek ak ay syriens yeeg ñu taxaw al al al maanaam al alqawmiya al arabiyya rek di di jéem a créer benn nax la nañ ko ci ay ñoom Mouhamed Abdou ay ay ay ñoom. Ahmad Rizaq ay gars yu bari yoo xam ne taxaw nañ ci jéem a taxawal an adda al arabia al xawmi arabia taxaw xawmi arabia boobu itam bu ñu demee ba am ay état yu indépendant muy ay Syrie muy ay ay Égypte muy ay Bagdad yu mel noonu ay ay ay Irak teewul problème mu Israël mënuñu mënuñu régler problème Palestine xee xee xeex yi ñu xeex Israël dem xeex yépp ñu gagné donc échec yooyu noonu ci daanu gi nga xam ne. lislaam bu démb daan na ko ak échec yi nga xam ne am nañ ko ci ak yaakaar yi tas ci am ci xaw mel arabia diggante boobu ci la li ñuy tuddee islam politique xew tey ak ixwaanul muslimin yi neen ci ñu ko théorie ñu ko théorie lañ bokk te jàpp ñoom li ñu def rek mooy commencé waat delluwaat société bi sa dimension islamique jéem jël pouvoir bi jéem a dellu saa foofu dem loolu nag ma ci guddal waaye li ma bëgg wax rek mooy dimension la boo xamante ne bi ba ndax revendication yi revendication politique la occupation la liberté la exploitation la ay recherche nangam ñoom ay musulman lañ waaye li ñuy revendication politique loolu mooy politique de l'islam loolu moo ko wutaleeg la de ñii amuñu ñu ñu gëm amul territoire bëgg ci appliquer li ñu gëm loolu mooy jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñii dañoo amul leen naqari ay problème politique ñu bëgg a dellu ci l'islam pour faj seen problème politique loolu yaakaar naa mooy pour gàttal rek mooy différence islam bi nga xam ne moo doon yonent bi sallallahu alayhi wa li ñuy tuddee l'islam politique bi am tey jii bëgguma ci détails yu méthodes yi ñuy jëfandikoo euh, yu mel loolu mooy ci bi léegi pour ñu ñu ñu dem bay màcc li nga nag muy muy yoonu muy ak ak ak politique euh, loolu tam laay def ci li ma doon wax ni di wax ne l'islam maanaam diine mësta jóg ci société maanaam société boo gis bu nekk fondement mooy diine comme politique ak société mun ñoo ñàkk nag mun ñoo taxali ko donc diine ak politique mos ñoo taxali ko démb rek maa ngi xool euh, benn document boo xam ne benn euh, benn benn bu nekkoon ci université Dakar bi dafa bind nekk ab chercheur à licence ñu koy wax Vincent Monté dafa bind ci Serigne Touba ak tarixal moo di bi muy leeral baatu marabu ma ngay dem ci ba di wax ne am na ay ay ay ay ay ay italien ak ay portugais yoo xam ne ay quatorzième siècle quinzième siècle doon nañu ñëw Sénégal doon nañ seetlu ne ñoom gis nañ ne buur wolof yi naka jekk am na ab prêtre musulman bu nekk seen wet di leen conseiller xam nga loolu li ma jublu ci andi ko rek mooy jaxasoo gi ni mu yàgg moom seet na ay prêtre leen waaye seet na ne buur wolof yi yi nekk ci biir Sénégal di àtte seet na ko ci ku nekk am na benn kilifa diine bu jullit bu ne ci wetam di ko conseil donc jaxasoo gi yàgg na fépp amoon na fii tam ci biir réew mi Sëriñ Tuubaa xam na ne contexte bi mu feeñ nii contexte bi loo xamante ne bii diine jëkk politique bi jaxasoo woon nañ lool Sëriñ Tuubaa euh, moom bu ñu xoolee parcours boppam nii fi jaar man mi wax ne lu bari dund na ko ci atu Maba Jaxu Ba Maba Jaxu kenn ku ne xam na ne kilifa diine la woon waaye politicien la woon nit politique la woon buur la woon Sëriñ Tuubaa dund na ci ëttam ak ak Mame Mor Anta Saly ci ànd ak Mame Kajoor ak Lat Joor xam na ne Sëriñ Tuubaa dund na ci ëttub Lat Joor ak waajuram Maam Anta Sali ak ay rakam bañ Lat Joor euh, bi mu jógee bi bi Maam Anta Sali laqoo mu ñëw Mbàkke Bawol dellu si fa itam tubaab yi seen wax nee nañ teeñ bi nekkoon Bawol maanaam ñoom sax dañoo xam ne ab taalibeem la ndax seen relation neexoon a jaxasoo woon daana daana gëndante 1895 bi mu ñëwee Jolof itam dañuy wax ne buur ba Jolof ab taalibe la jaxasoo na mu mel ni moom parcours am noonu ndax Maam Mor Anta Sali ngi dem mu ngi dem ci Maba 1864 mu mel ni depuis 1864 boobu Sëriñ Tuubaa ànd ak Maam Mor Anta dem Poroxaan dellu siwaat ba 67 ñu dellu siwaat Kajoor ba 86 ba la joor làkku la joor faatu ba 95 Sëriñ Tuubaa dellu siwaat eh, Jolof maanaam Bawol ba ni mu demee Jolof ba ni mu jàppalante tubaab bi toujours ñu ngi ñu ngi jamonoonte en ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi nekk ci benn sphère ñu ngi nekk ci benn sphère Euh, waa yaakaar naa li li mat a li mat a li mat a ci loolu rek mooy malgré jaxasoo zahir googu ak histoire googu seetu lañ ne ne Serigne Touba mësta na ko jaxase mbiram ak ñooñ euh, nee nañ même wet gi muy wet maa mën a dësëri ak màggal gi mu koy màggal yëpp teewul daana ko wax muy muy moytu buur dem nañ bi wax sax naan dem na ay jamono sax nanguut a lekk la ñuy defar ci kër gi wax nañ ne geeru Samba Sadio 1875 bi Lat bi ànd ak parce que Lat Joor dañu ànd ak tubaab bi rey Ahmadou Seck ñu jàpp ñu fa nekkoon ay jaam jël seen alal atte boobu bu ñu ko defee sëñ Tuubaa d'accord ci woon te bataaxal boobu bind lan ca wax moo gën a garaaw ndax doo xam ne boroom xam-xamu diine buy ne ci keppaaru ak nitu àdduna maanaam buur moog weñ wuy dund ci mbalit ñooyam loolu sëñ Tuubaa bind na ko boo ci irwaawu na dina ko gis donc mel ni kon jaxasoo googu jaxasoo contexte historique la yonent yàlla Muusaa ci ëtt Firawna la la la la la la la waaye mos jaxasoo moom ndax moo ko finalement moo mujj daane xëy na ñu doon taxawal taxawal fa diine ci biir ëttam donc jaxasoo jaxasoo yaakaar naa ci kaw la jaxasoo zahir la ñaari sphère lañ yoo xam ne kenn ko yaa ngi woon ñoo bokk benn territoire bi xëy na waaye mus ñoo jaxasoo jaxasoo biir sañ bi te mus ko nangu liñ nekkoon tam mus ko nangu wéer wax nañu itam ne di Mamour Anta Sall laxu 1880 conseil woon nañ ko mu ñëw jël ci Mamour nekkoon nekk xaadi di àtte Lat Joor loolu tam gis nga bañ ko waxee dafa dafa dafa gàntal def cee woyam wax ne man de dem nañ ba sax wax ne daanaka sama yaram neexul ndax liñ may def loolu nanguwuma ko ma dem ci koo xam ne moom ëllëgam sax xam ko man du ma jël sama biir du ko jox boppam mooy xaalool la yoo xam ne yaakaar naa na moom bien que doxalin woowu yàgg naa am ci diine yàgg naa am ci Afrique kilifa ak diine di borom xam-xam àndandoo ak buur ñuy jiite di gouverner kii di gouverner kii di àtte yàgg naa am mais Sëriñ Tuubaa mosu koo nam mosu ko léegi nag xëy na jaar-jaaru zahir yooyu noonu jaxasoo googu noonu bi nga xam ne tubaab bi moom dugg na biir Sénégal te bi mu duggee Sénégal am ñaari objectif yoo xam ne benn bi moom def na ko ba pare mooy fekk nguur gu mu fi taxawaloon bu fi taxawoon mu daaneel ko daaneel na yépp fédère moom li ñuy wax conquête Sénégal moo ko matal Cheikh Omar faatu na Maba joxu Ba faatu na Lat Dior daanu na Amadou Cheikh daanu na Samori Touré daanu na fële kenn desatu fi not nañu réew mi lay léegi li des nag mooy not réew mi ci culture ak diine moo fi des bi ñu gisee ne nguur yooyu daan nañ Sëriñ Tuubaa taxawal diine yor moom itam projet de civilisation boo xamante ne bi moom xam na lu tubaab yi tax a jóg te bokkuñu luñ bëgg liñ bëgg ci ñoo bokku nit ñi te bokkuñu luñ ci bëgg ndax tubaab bi loo ci mën di dégg boo defee une lecture nii digganteem ak sëñ bi bi ñëwee ba mu wóor leen sax du jël ay ngaanaay ko bàyyi loolu tax. bu ñu ba xam ne kay moom moom ñoom xeex lañ doon bañ ku yee fitna ci réew lañ doon bañ Sëriñ Tuubaa bind na jëf na def na ko ci njabootam te mos tegg ci loxoom ñoom xam nañ donc combat bi du woon combat wu gànnaay du woon combat culture la woon combat wu gëm-gëm la woon te bi tuqaa la loolu mooy contraire lu Tuubaa bëggoon ci biir lii moo jot li sëñ Tuubaa muy combat boo xam ne ba tey ji jeexul tam contexte yi soppeeku na armes yi soppeeku na mais mais mais jeexul ba léegi ñoom bi ñuy bi ñu commencé di di seetlu ne kat buur yi nga xam ne daan nañ leen muy Lat Joor ndax Sëriñ Tuubaa nekkoon na muy teeñ yi ne woon Bawol wala buur ba Jolof yi en tout cas fii wolof yépp ñaan ñi mbokki sëñ bi lañ ñaan ñi jaar na ci ñoom ñaan ñi ay ay xamee ay taalib lañ ñu fàq jëm si ci moom jàpp nañ ne xëy na ñoom donc royaume yi nga xam ne ñoo fi nekkoon te tubaab bi jëlu ko fi moom la sëñ tubaab bëgg a dekkalaat yenn yenn yenn buur yi nga xam ne gàñe nañ leen tam gàñe leen ba pare jël leen parce que tubaab bi daka mu daaneel nguur yooyu rek daa taxawal école boobu nga dëgg école des petits les fils des rois di jël ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci nguur yu jëm def leen ay tubaab yu ñuul delloowaat leen ci population yi ay tubaab lañ doon seen bopp ba pare dinañ am wàccuwaay ci nit ñi ndax ay ay ceddo la ñu doon yoo xam ne xëy na dañ deew sa maam sama jaam woon dem wala sama tëggloo wala sama wutiloo ay chef de canton sax leen ci réew mi ñooñu ñu demee ba nit ñi fàq jëm ci Serigne Touba leen xaw a négligé nawlootuñ leen joxatuñ leen cër ñoom itam seen nguur a commencé daanu ñoom itam suñu baa ngi ñeneen ñi nga xam ne ay nit ñu baax lañ ñoo xamante ni ñoom confrontation bi arrangé wu leen ndax ay nit dina ñoo xam ne ñu bëgg a jàngale ko jullee toog seen koñ rek contesté wuñ dara ñoo ñooñu tam xay na sëñ bi li mu def ci turu diine nii mën naa am mu mu mel ni ñoom dañoo dañoo sàggane seen leen war walla man naa yee fitna joo xam ne xëy na duñ ci mucci en tout cas li wóor daal mooy jamono yooyu circonstances yu bare bay tax na ba tubaab bi gëm ne te kenn ko yaa ngi ndox ci mel noonu di xamal tubaab bi ne ko kii kat mu bëgg bu sotee dem nañ ba bay wax tubaab bi sax ne ko sëñ tubaab léegi moom ay waajuram ay xaadir lañu waaye léegi ab tijaan te tijaan yu fanatique yooyu ngeen dégg ci ñoom Maba Jaxu tijaan yu fanatique yooyu parce que euh, maanaam guerre sainte ci Afrique de l'Ouest ay ci ci turu tijanisme lañ ko doon def ñoom ay fanatique lañ leen nooyee dem nañ ba wax tubaab bi ne ko suñu tubaab léegi jënd na yurdu xaar léegi jënd na yurdu tijaan parce que dafa bëgg a am discours politique bu radical boo xam ne ci lay xeex tax ñu song ci ci zaahir lay xam naa baat moom leneen la biñ ko biñ ko biñ ko biñ ko songee yóbbu ko itam ñoom wax nañ ne biñ ko yóbbu dañoo waxoon ne du dellu si tànk mbooloo mi tasaaroo ndax mbooloo mi moo doon seen problème la koy wax nag mbooloo mi loolu ñu fay imp mbooloo mi nawlootuñu set de canton yi mbooloo mi ragalatuñu tubaab bi ñu ngay jëndi ngànnaay ñu ngi sanc ay dëkk mbooram lañu bëggoon tasaare waaye nee nañ sëriñ bi nag bu mu yóbbu Gabon moom toog may dem ba wax ne damaa mujj mel ni aw xal seen loxo ñu may dóor sax di ma jëlee Gabon di ma indi sax bi Sénégal ñu kon ne moom yóbbu ko Mauritanie ndax xëy na sori na ay naara fa que seen seen seen seen seen bëgg-bëgg rek moo doon taxal ko mbooloon ndax xëy na ñoom li ñu bëggoon ci not réew mi ginnaaw bu ñu ko notee ci ngànnaay ba pare not ko ci diine not ko ci jikko xam nañ ne lii muy taxawal tànk mi ngi fi loolu du sotti donc séparé ko day mel ni bopp boo taxale ko aw yaramam la ñu doon taxale ndax ñu doon taxale Sëriñ Tuubaa ak ak ak nit ngir bëgg maanaam ñoom li ñu taxawal ñi Sëriñ Tuubaa def ci nit ñi loo xam ne day tax ñoom li ñu bëgg ci bi ñu dellu sa bi ñu ko yóbbu Jolof nii loolu lañ jubloon neen Jolof fa sori neexut a dem nañ ko yóbbu foofu ndax nit ñu duñ mën dem ci moom ñoom seen bopp ñoo dem ba mujj seet seen bopp ne li ñu def lu dangereux la parce que moom fi am nekk nii ay nitam ngoo fekk te noonu mën nu fa du ko fekk tout le temps parce que ñoo amuñu fa dara mën nu fa nekk tout temps di xam ci lu nekk kon buñ moywul moom finalement foofu sax moo gën arrange parce que wéet naag ñoom ñu ngi leen di gis ñoom lu gis ñu ko xamu lu nekk ci lañ ko indee ñaareel waaye teewul toujours Sëriñ Tuubaa moom moom discours am benn la boo xam ne bind leen ay bataaxel wax leen ne moom yee fitna taxu koo wax leen tam yéen li ngeen bëgg li ma bëgg bokkut yéen poñetum àdduna moom ngeen xam moom ngeen bëgg man yàlla laa bëgg xam-xam ak diine laa bëgg moom laay def damaa damay ci la nekk ñoom mi njaareem ñu koy jëm a taxaleeg nit ñi di ko surveiller di ñaaw njort ci moom te mësuñu ko wóolu mësu ñoo wóolu ni Sëriñ Tuubaa renoncé ci projet de société boobu man ni mu laa ko 1927 mu mel ni 1895 boobu nga xam ne jaxase nañ ko moom bañ teg ko loxo ba 1927 googu Serigne Touba mësta deñ nekk ci loxoy tubaab bi fu mu teg ñoo ko fu mu nekk ñoo ko fa teg amul sañ-sañ dem fenn man gis naa benn lettre boo xam ne 1919 lañu ko bind di ci demande autorisation tubaab bi pour mu bàyyi Serigne Touba pour mu ñëw Touba donte ñaari fan lay doon loo xam ne mboolem rek Serigne Touba ñoom signé nañu ci maam ba ci suñu masam ki nga xam ne moo nekkoon chef de cercle njaareem def na ci moom bind na ca wax ne moom gis na lool war naa mën a nekk ndax sëñ bi téye bi yàgg na te gisuñu boobu ba léegi li ñu ko doon jéem gisuñu ci dara gis nañ daal mi ngi toog na ci téeréem di jaamu yàlla di kii man même bu amee lu naqari ci communauté bi sax xëy na ay benn benn nit lay doon waaye jógewul ci moom te mi ngi jëm mag te attachement bi mu am ci Tuubaa ñun xam nañ ndax mi koy wax mooy dëkk bi mu gën a bëgg léegi gis na ne raisonnable na ñu bàyyi ko donc ñaari fan la ñu yóbbu ko Touba loolu sax amut ñaari fan yow sa accordé lañ ko donc ñoom mësuñoo woyafal seen doxalin dañ doon soppi waaye mësuñoo mësuñoo teggi seen tànk mësuñoo wóolu Sëriñ Touba itam ne dina renoncer ci ci ci ci ci ci mission ba ni mu làqoo bi mu làqoo itam ñoom ñëpp dañ leen woon rek téye leen ko mbooloo moom bu làqoo dina tasaaroo loolu am na am na seen borom xam-xam ñu wóolu woon ku ñu nawoon muy Paul Marty moom bind na ci lu bari doon leen conseil wax leen ne leen moom bu Sëriñ Tuubaa làqoo rek gis na ni kilifa yi ne ci ginnaawam nii seexu seexaan yi nii kenn kenn ne da nga ber te bu ñu baax rek yoon wi tas xaar leen ko foofu waaye gis nañ lañ bëggoon ak yàlla def bokk léegi bi nga xam ne sëñ mag bi làqu na sëñ mu saa ñëw foofu itam li ma li ma li ma li ma li ma point ba ma bëggoon a gën a gën a gën a incité foofu mooy ne c'est vrai sëñ bi xeexu ci ngànnaay réew moo xam ne not nañ koo pare tam sëñ bi xëccootu ko situation sëñ Touba bi Touba bi ñëw dafa mel ni comme ni ma waxee léegi yonent yàlla Isaa bi muy feeñ ci empire ottoman wala Muhammad sallallahu alayhi wasallam bi mu nekk Makka amul woon espace bu libre boo xam ne mën na faa appliquer moom li nga xam ne moom la andi waaye ah, amoon na projet Touba nga xam ne bi mu jógee jaar jaar jaar jaar yooyu rek bañ lii ne moom ni sëriñ doon dund booy dootu dootu ko dund dellu saat Mbàkke ñëw Touba sant ko rek taalif Matlabul Fawzayni rek am na projet am na fum jëm li boo gisee léegi ci ginnaaw ma doon ma doon ma doon jéem a lëkkale lan mooy politique ak lan mooy relation ak civilisation ci Touba laa bëggoon ñëw daal ndax ñoom ca civilisation grec yàgg dañ daa wax naa cité mooy jur civilisation maanaam civilisation ci ak cité lay juddoo alxadaara te cité boobu lim soxla woo mooy territoire bu otonom bu moom lim soxla woo mooy ay citoyens yoo xam ne ñoom buñ fa ñëw seen cooba leen fa andi ak li ma ay valeurs yi ma doon waxoon alqiyam ay mabadi yoo xam ne moom lañ fay dox ñett yooyu mooy taxawal civilisation mooy am civilisation soo ko mën a am muy territoire muy citoyen yi muy valeur yi li nga xam ne naa ne man pour man projet de civilisation et de société moo doon Touba parce que citoyen yooyu dañuy wax ne cité li ko wóote ak ville ville moom ay habitants fa ñëw dëkk bi day màgg rek nga ab commerçant dox accès fi nga ab terre ñëw fi da nga fi ñëw rek par ay circonstances cité nag ñi fay dëkk day am ay mabaadi moo xam ne moo ñu àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam jóge Makka dem Madina di fa dëkk demuñu fa ngir am koom dañ fa dem ngir rawalañ seen diine dañ fa dem ngir samp diine ñooñu liberté lañu am bi ñuy dem ay choix lañu am aussi moo leen taxoon dem choix diine kenn ku ne xam ne tubaab ba tey jii ni ni muy yokkoo nii ña fay ñëw di fa dëkk si moo na ñeen dëkki Ndakaaru wala Mbuur moo ëpp ay activité économique mais ngëm-ngëm ak choix ak liberté mooy dafa andi loolu benn principe autonomie bi mu waxoon tam ne dañ ko war a am ñoom même ci njàgg yo dañaa wax ne loolu pour civilisation boobu dund bu ñu amee territoire ba pare am citoyen yi nga xam ne ngëm-ngëm maanaam liberté ak ak ay principe mooy fa indi ñu am nag autonomie seen bopp ba seen mbir du aju ci ñaan bañ leen di manal loolu gis naa ne suñu tubaab wax na ko ñëpp ñu dégg maa bëgg seen mbir bu ngeen bëggati ngeen jëmal ko seen bopp ci jumaay tubaab ji nii ndax ku la mën a sañal bañ gi mu doon bañ ku leen sañal parce que li mu bëgg ci ñoom bu ñu leen sañalee du mën nekk te mooy projet wu Touba mooy taxawal dëkk bi territoire bi libre ñu fa dëkk libre autonome appliqué fa li mu wax ci Matlabul Fawzayni mu nekk dëkku mel noonu man gëm naa ne loolu mooy projet de société et de civilisation bu Serigne Touba. li ma ci li ma ci def firnde itam mooy gis naa ne mboolem xalifa yi nga xam ne ñoo toog ginnaaw continuer toujours parce que noo ngi nekk ci espace boo xamante ni politique bi occupé na ko ba noppi Touba bi occupé na ko teg ci ay lois. bi mu fi jógee république bi taxaw ni occupé na espace espace bu libre amatul li am rek mooy comme ni chrétiens yi doon def ak l'empire romain mooy jaxasoog pouvoir bi ba man a projet boobu nga xam ne Sëriñ Tuubaa subu na ko ba naal ko ba mu taxaw ñu xool nu ñu koy ne ba eggale ko boo xoolee si Mor Moussa bi muy toog ak tubaab bi intelligence bi ak capacité de négociation yi mu am ba mën a jaxasoog tubaab bi ba bëgg gi nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa bëggoon ci cité bi muy jumaa ji mu taxawal ko loolu xereñ googu bu ko bëggoon ci yor réew mi ma naa nangu réew mais nangu réew mi yor ñoru koon boobu te jumaa ji itam naa ci wax lu am solo loo xam ne xëy na mooy mooy wuute mooy wuutale cité yi Sëriñ bi ak cité yi démb yi cité wax noonu dañuy wax ne cité grec yu njëkk yi civilisation grec yu mooy mooy li ñuy wax naa la la cité idéale am nañu ma ko di xaw ma noonu c'est toute une civilisation ñoom dañuy wax ne site yooyu li ñu ko daa ràññatlee dafa amoon ñaari barab yu mag benn bi la ñuy wax l'agora la ñu ko tuddee agora la mooy place du marché fa la activité économique am mooy xolu dëkk bi beneen bi mooy acropole moom mooy fa la diine ja nekk ca buntu dëkk ba la ñu ko def daa ko sàmm dafa mujj sax dem ba nekkatul pare bu diine mais barab buy garder dëkk bi lay doon waaye importance dëkk bi xolu dëkk bi agora bi nga xam ne mooy place de marché bi nga xam ne fi la lépp yi nekk fi la pouvoir politique yi nekk fi la njaay mag njënd bi nekke moo ne mujjoon nekk xoolu seen dëkk maanaam bu fekkente ne donc civilisation bii taxaw Touba ji ndax taxaw rek yoonu mu ñëw maanaam ji ñëw taxaw nekk ci xolu dëkk bi mooy wane ne donc civilisation bi civilisation boo xam ne islam mooy fondement bi ndax jumaa mooy xolu dëkk tubaa kenn ko xam boo ko demee fi ne tabax boo fa gën a mag boo fa gën a rëy boo fa ëpp solo mooy jumaa ji donc foofa moom du agora mooy agropole du marché bi waaye diine ji la moo ko moo ko nag euh, léegi bu buñ doon analyser itam continuité bi nga xam ne am na ci xalifa yi nii sëñ Modou Moustapha ci sëñ Fall sëñ Abdou Lahad bu ñu xoolee seen projet li ci ëpp génnul Touba ndax Touba googu ka ka territoire population yi nga xam ne koy dëkke te gëm ko ñooñu mooy murid yi nga xam ne moom la sëñ Touba doon waajal ñoom la waajal andi leen fa suñu Fallou fa la nekkoon suñu Bourou Moussa fa la nekkoon suñu Mbacke Boussa fa la nekkoon ñoo xam ne dañu waajal ba mat bu nekk ñoo la fa njëkk def mu mel ni citoyen yi nga xam ne ñooy dëkk cité ñoo ñooñu mooy taalibe yi Sëriñ Tuubaa yi nga xam ne tarbiyee na leen tarxee leen tasfiyee leen teg leen ci barab yooyu ñu dëkk mu jël jumaa ji tabax ko muy centre dëkk mu bàyyi noonu ak njaboot bi nag kenn ku nekk boo ñëwee da nga naxalanteeg ñi nga xam ne ñooy pouvoir temporel yi ba li nga xam ne mooy mission bi nga xam ne moo jëm sa jamono ci Tuubaa nga def ko te la suñ sëñ Mor Moussa andi les préalables mooy raay beeg fondement wu jumaa jeeg statut wu tubaab yu mel noonu ba tey jii léegi xam naa waxtu waa ngi dem waaye donc mu mel ni mu mel ni mu mel ni kon ab àndandoo la comme ni ma ko waxee àndandoo boo xam ne noo bokk benn territoire benn sphère bi waaye jaxasoo gi mi ngi mel ni mu ngi mel ni ñaar ñu ànd di di cheminer nii rek ñoo bokk yoon waaye laale bi amut laale bi amut. ñii nga xam ne ñoo dëkk daal am seen projet de société de civilisation ñoom dañ fexe ba ñi nga xam ne ñoo pouvoir temporel bi nañ naxanteeg moom ba liñ ci soxla woo ñu am ko ba seen projet man a taxaw te projet mooy projet Sëriñ Tuubaa te projet boobu mooy mooy yërmande doomu aadama mooy sa tax mooy Tuubaa loolu gis nañ ci si Mbodou Moussa ak Tuubaa bi ci boppam Tuubaa bi ci boppam daf ko yéem sax maanaa xel bi suñu suñu Mbodou Moussa ak diplomatie bi amoon ak xelam ñu amoon ba mën naxanteeg ñoom ba ñu andil ko raay bi maa naxanteeg moom ba jox ko autorisation mu tabax jumaa yi ba ba egg si egg nii ci diggante bu gàtt ci at yu néew suñu phase am gis nga bi mu ñëwee automatiquement bi bi Senghor xamee ne ne ne suñu fàllu mi objectif am parce que loolu mooy mission mooy eggale jumaay Tuubaa ni mu lëkkaloog moom ci jikko ne ko man su ma jotee pouvoir naa la naa la nga lëkkaloo ko ci am ba ni sëñ Tuubaa ba ni suñu fàllu jullee jumaa ji 1963 mu mel ni boo ko jëloon par cycle nii 1900 1958 ba 1968 mu nekk ci biir xalifa ak Sëñ Fallu Senghor jiite Sénégal li Sëñ Fallu li doon mission jaxasoo ko jaxasoo pouvoir naxanteeg ñoom tax na mu réaliser li nga xam ne moo doon mission yàqulu ko dara ci ñeent jaxasoo ko ak ñoom Sëñ Abdou Lahad tam bi ñëwee nii war a def nag dëkk bi cité bi nekk une ville moderne war a am ñu soxla yëpp ci assainissement ci ndox ci ay infrastructure ci defaraat jumaa ji ci am ay bibliothèque ci am université yooyu itam gis nañ naka tuuti rek Senghor moom mission jeex na parce que mission war na accompagner accompagner Serigne Fallou mu eggale jumaam ci la Abdou Diouf war a ñëw war a mën def mission bi nga xam ne moom la Serigne Abdoulaye doon war a dox te da koy dox te moom cent ci war a àndal muy donc 1868 1968 boobu Serigne Abdoulaye toogee ba 1988 bi nga xam ne ci la mission àgg gis nga gannaaw bi itam bi bi sëñ Saliou toogee 1988 boobu ba 1998 jamono yooyu boobu Abdou Diouf moom itam mission mat na ndax sëñ Saliou suñ suñ suñ Abdou Lahad moom li mu waroon def def na ko te moom la ko defe lool gis nga bi waa ji ñëwee ki fi nekk moom itam ni mu accompagné sëñ Saliou ba sëñ Saliou liggéey bi mu war def ci Touba léegi donc moom ci tënk nii ci gàtt man dama jàpp ne fii lañ toll tey muy mouridisme ak politique mooy politique ak l'islam mooy politique ci sensu civilisation mës a tàqali ak ak diine ndax mës a tàqali ak société ndax mës a tàqali ak civilisation politique mooy civilisation politique mooy fexe ba nit ni yu dundee du mel ni ni ni ni bàyyi ma yu dundee ci àll bi muy ku man sa moroom duma politique mooy fexe ba sunuy intérêt ak sunuy conflit d'intérêt ñu gérer ko ci anam woo xamante ne bi kenn ku ne li nga mënta ñàkk da ko am li ñu bokk dinañ ko séddoo te duñ xeex duñ xuloo politique boobu mooy islam politique boobu mooy politique yoonu mooy politique boobu mooy projet wu Serigne Touba ci biir Touba lii nga xam ne mooy politique temporelle bi fi nekkoon nii nag tubaab bi bi Serigne Touba feeñ fekk na not na Sénégal Serigne bi def moom mission ñu accompagner ko mu bàyyi fi ak njaboot ñu continuer mission boobu kenn ku ci nekk ki nga dajeel mu nekk ci wàllam nga ne sa wàll nga naxanteeg moom ba yow lii sa wàll nga def te loo ko yàqal loolu def nañ man gis naa ne relation yi loolu la du ay connivence dañoo bokk benn histoire muy benn territoire muy Sénégal ñoom am ay mission yu wuute Serigne Touba mission diine la am mission xam-xam la am mission civilisation la am def fondement yi bind bàyyi bàyyi sa ak njaboot boo xam ne kenn ku ne am na mission bu précis bu mu la jox mission boobu kenn ku ne ka nga dee sa jamono ndaxal ndaxante nga ak moom ba la nga ca war a def nga def ko ci te du la ko yàq te dara loolu mooy maanaam yaakaar naa loolu moom buñ ko fàtte mukk ci aay bu njëkk ba nga xam ne yàlla jox na mission doomu aadama ci kaw suuf mooy muy fexe ba gérer situation yi te dara du turu fitna du am al fitna ashaddu min al qatl loolu yaakaar naa mooy mooy importance ndax bu fekkee da ngay rey junni nit pour defal mbirum benn nit dootu am sens dund maanaam jàmm stabilité dafa am solo ci la civilisation mën a juddoo juddoo te nit ki mën toog mën a nag pour boobu Euh, cheminement boobu am na entre nguuru adduna bi ak kilifa ji léegi nag bu ko defee loolu mooy man sama conclusion muy biñu egsi fii tey nga xam ne Tuubaa li ëpp ci liñ ci bëggoon àgg na taxaw na doon cité boo xam ne kenn naatale du ko fi toll ci réyaayam ci ay infrastructure am ci mission bu leer bi nga xam ne moo ko tax a jóg ci spécificité ndax ndax fi ne boo fa boo boo fa demoon nii la fa nekk ñu amu ci benn dëkk li ñuy wax ci cité religieuse dëgg dëgg mooy ci li ko sos ndax naa ko faral di wax di wax ne dëkku Sénégal boo ko doon xool nii ñetti façon dëkk yi ñoo fi nekk dëkk yi nga xam ne dëkku cosaan la dañ ko fekk benn kër ñaar lay doon nekk fekk sa njaboot sa doom am am jabar am soxna nga takkal kër mu nekk village man naa bu nekkee ci aw yoon wala am marché mu yokk ñu am ay tool mu nekk ay village dëkk dëkkaandoo la wala dëkk yi fi tubaab bi def muy dëkk ci booru ndox mi wala dëkk yi nga xam ne sant nañ ko ci barab yi nga xam ne amoon nañ ay intérêt ñoom muy barab yi nga xam ne doon ñu bay gerte wala ñu fay bay coton wala ñu meneen ñu def ab raay wala ab tali yóbbu fa ay traitant sàmm fa ab dëkk dëkk bay judd du ngir activité économique fay xam tubaab tax ko jóg yàlla rek ko tax a jóg jaamu yàlla rek ko tax ña fa dem itam loolu rek lañ ko yóbbu Sëriñ Tuubaa wala nu wusi dund fa loolu donc cité la cité religieuse une civilisation itam moo ko moo ko lal civilisation boo xamante ne bi diine la mais civilisation boo xam ne aussi nangul na africain yi li nga xam ne islam nangu na ko ci ñoom civilisation boo xam ne jikko yu baax yu am njariñ yi nga xam ne moom la empaté ba wax naa l'islam li ko may succès ci àdduna bi yëpp fu mu dem tasaaroo te fu mu dem ñu nangu ko mel ni dañ ko moom am na tubaab yoo xam dañu mën dem ba wax ne l'islam koy traité Afrique il faut pas nga traité ko comme le christianisme mu mel ni dina juñ doon ñoom dañ ko nangu moomul ko seen bopp loolu li ko waral mooy souplesse boobu mu am nangu ne nit ki lim baax la te am jël ko boole ko ci diine ji mu loolu loolu mooy léegi nag contexte yi changé Sénégal moom na boppam léegi espace yi libre na maanaam nekkatuñ jamonoy mag li nga xam ne adversaire moo am ab minorité am ñu not espace espace bi libre na ab république la ñu war ñëpp ay citoyen lañ léegi nun nan la ñuy def ba mën a préserver suñ suñ civilisation nan lañu def ba mën ko waggar nan lañu mën def ba mën koo dundal nan la ñuy def aussi ba mën a fexe ba politique bi nga xam ne mooy dox ci réew mi te ab tubaab doon ko doxal démb te doo du ci woon laaj kenn xalaatam te tey doomi réew mi ñoo koy doxal ñooy tànn ku leen neex mu def ñooy ñooy wax itam nu bëgg mu doxe ni mu doxe ni nun ndona loolu nu am noonu objectif yi nu am noonu civilisation bu am noonu nan la ñuy fexe ba dugg ci réew mi doxe ndax dañuy toog ñoom ñu moom réew mi yor ko nun yor bopp di naxanteeg ñoom ñu jàppale wala ndax nun dañuy jéggi ab jéego dem xam ne territoire bi libre na ci réew mi lan dëkk am nañ sañ-sañu laaj am na sañ-sañu proposé te am na luñ est-ce que jotul vraiment nu nu franchir ñu jéggi jéego boobu est-ce que jotul voilà mën naa loolu mooy sama question asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëriñ lay sant bu baax te di la gërëm waxtaan wi am na solo lool euh, léegi nii rek lañuy ñuy junj ne ne nga gën a continuer ba ci kanam waaye comme waxtu wi dañoo dab ñoo ngi lay sant bu baax ci waxtaan woo am solo wi. Euh, mën nañoo wax ne waxtaan wi sëñ bi niñ ko bëggee woon am na amee nañ ko noonu wala amee nañ ci lu kaw yi suñ njort waaw kon ñoo ngi lay sant bu baax sëñ bi di la ñaanal di ñaan suñu borom mu guddal saw fan yokk sa xam-xam ba li nga yéene liggéeyal ci l'islam yéene ko liggéeyal ci yoonu murid suñu borom defal la ko defal ko mboolem ji lu Euh, xëy na waxtu wi li ci des bëreetul moo tax euh, sëriñ Mohamed Mbacke euh, bëggoon nañ mu def ci benn gis-gis bu gàtt ci ci waxtaan wi waaye laaj yi dafa bari bare goo xam ne kii xëy na te waxtu wi gàtt na moo tax xam naa kon sëñ Mohamed ñoo ngi lay ñaan kon mën ngaa ñëw rek def ci am benn seetlu bu gàtt rek ci ay minutes yu gàtt kon suba mën nañoo wax ne sëriñ Abo sàll moom moom moo ñuy defal waxtaan sëriñ Abo sàll sëñ Abou Tall nag li muy waxtaani mooy naka lañ mën a xeexee ak ñàkk fii ci Sénégal nu ñuy def ba ñàkk xeex ak ñàkk ci Sénégal loolu defe naa ne thème bu am solo la ndax euh, sëñ Abou Sall ab économiste la xëy na kon bu ñëwee moom danañ ci mën a jariñu bu baax baax kon ci gàttal rek sëñ Mohamed dañ lay ñaan nga tënk rek euh, ab ab gis asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi maa ngi leen di ziar di jéggalu bu baax a baax daanaka mënoon nañoo rek far euh, question yi xam naa moom mooy ëpp solo sax ndax sëñ bi leeral na bu baax a baax li nga xam ne moo doonoon tomb bi ñu ko joxoon ba daanaka amul dara luñ ci luñ ci wax xanaa liñ ci jàngat rek nga xam ne buñ koy gàttal mën nañu wax ne daal mooy diine ak euh, maanaam nañu ad diin wa daw la nit ñee ko bëgg a xaajale waaye benn la ndax naka jekk diine buñ ko buñ demee ba takkale ko ak nguur gi itam nguur gi day wëlbatikuwaat ñëwaat ci diine ji ndax mënuñoo dem bàyyi ko euh, ba ci sax réew bu mel ne amerique nga xam ne sëñ bi joxe na ci misaal yu bari bari bokk na ci réew yi nga xam ne dañoo wax ne kenn ku nekk na def diineem nam ko gëmee waaye nag nguur gi tënkuwul ci diine terewul ñu gis na ci seeni wax ak ci seeni jëf ba ci bu yàggoon rek bi nga xamee ne amerique mi ngi mi ngi def guerre boobu mu doon def ci Afghanistan ak Irak Bush mi nekkoon président boobu dafa wax ne dafa mel ne dafa jàppoon ne moom loolu muy def mi ngi ko doon defee ci turu diine kon siyaasa maanaam li ñuy wax politique boobu nga xam ne moom la si biir waxtaan dafa mel ne mënul ñàkk mënul ñàkk ci lenn ndax mooy tax euh, moom mooy tax lépp yomb buñ demee ci téere ci diin diwaanu sirtu jawaahir fi axbaari saraay sax Sëriñ tubaa am na fu muy waxee ne am na ñett yoo xam ne mënul ñàkk ci ab dëkk bokk na ci sultaanul qaahir sultaanul qaahir kon mooy maanaam nguur goo xam ne bu waxee rek ñu daal di def naka noonu joxe na misaal ci ñu gis ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam tamit diina jëm indi woon diina la joo xam ne dafa ànd ak nguur guy doxal maandute ak maanaam yombalal nit ñi seen dund buñ koy gàttal rek buñ demee sax ba ci Sëriñ Tuubaa ci boppam nga xam ne moom ni ko sëñ bi waxee mission moo doonoon diine rek li mu yoroon benn bis dégg naa ñu ci ñuy werante ci ñaari nit di werante ci naan maanaam sëriñ si ñoo ñoo tardeel dëkk yi ndax maanaam bàyyi giñ bàyyi diine maanaam wala boog bàyyi giñ bàyyi nguur mel ne dafa bokkul ci lu mën a doxal am réew te loolu bu ñu gisee ki nga xam ne moo doonoon waajuru Cheikhul Khadim di Mamour Anta Sali ngir taxawal dëgg doon na àtteel euh, ab buur mu doon loo xam ne xëy na waxtu yi mayuñu ko ñu ñu dugg ci waaw nga xam ne gis nañ ne taxawaayam ca kër maam ca euh, ca Lat Joor gis nañ ni mu amoon ni mu amewoon njariñ ci jamono jooju loolu it loolu sax du lu bees ndax bi fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekk yi nga xam ne moo yoroon lépp moo doonoon moo doon président de la ba noppi doon imam bi noonu la continuer ba ci ñi ko fi wutoon muy xulafa aw rashidun yi ñooy doon boroom xam-xam yi maanaam ñooy sëriñ si ñooy ñi yor nguur gi loolu bi mu demee ba wàññi ko itam nguur gi maanaam nguur yi bàyyiwuñ boroom xam-xam yi waaye dañ doon ñëw di dimbale ko ci ñoom bañ demee ba mu yàgg nag jëmi jamono dem na ba egg ci ñoom ñaar kenn ku nekk tàqalikoo ndax bañ demee ba bokkutuñ lu ñu dox bañ demee ba bokkutuñ lu ñu dox la kenn ku nekk dem a yoonam waaye fii ak nguur ak maanaam mandute ak nit ñi am dund goo xam ne seenu diina dañ koy maanaam dañ koy jëfandikoo ci na leen ko suñu borom euh, digale nguur ak ak diina dañuy ànd waaye lu ñu tàqalikoo loolu nag xëy na comme ni ma ko waxee toll na toll na jamono boo xam ne nguur ak diine kenn ku nekk dangaa mel ne ku nekk ci ak wet sëriñ bi indi na ci misaal ci xasida boobu sëriñ Tuubaa dana wax na xaalu leer kan ila salaatin yi taxus jawaay sa tox ni ku la ni mel ne lay sëriñ Tuubaa nguur gi mu doon bañ mooy nguur goo xam ne dafa jàng nguur koo xam ne e, nekku fi ngir taxawal ak maanute wala ak njub waaye liñ gis terewul ci ab dénkaane bokk na ci lu ñu wax mu daara mu daara mooy maanaam jëflanteeg ak e, ak ak niti àdduna yi ci loo xam ne neex na leen te naqarewul yàlla subhaanahu wa taala ngir mën am li ñu bëgg sëriñ bi joxoon na ci misaal ci Serigne Modou Moustapha bi mu fi euh, nekkee pour ay projet am amoon doonoon na maanaam mu daara maanaam jëflante ak nguur gi ba am li mu bëgg loolu it Serigne faal moom la def ba ni mu egsee ci ñi nga xam ne ñoom ñoo fi mujj kon daal ci gàttal buñ buñ ko toppoon mën naa am xëy na waxtu yi ramuñu waaye ñu gàttal foofu di sant Serigne bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Serigne Mouhamed Mbacké mbokk ngi leen di baax di leen di lu waxtaan wi lool di sant ki nga xamante ni moo ñu doon defal waxtaan wi te yu muy Serigne Mame Balla Mbacké mu Cheikh Mouhamadou Awa Balla Serigne bi ci tur mu assasatul wafa bi huquqil iman ñoom ñëpp ñu ngi maase di la sant di rafetlu bu baax jàppandal gi nga ñu defal di ñaan suñu borom guddal saw fan te wéral saw yaram te bàyyi la ak sam xel tomb bi jàngatal nga ñu ci loo xamante ni am nañ ci lu kawe liñ ci doon séentu su ko defee noo Abo Sall moo war a teew fii insha allah taala séq ak ñun jataay bi lim ñu war a jàngatal mooy nan lan mën a fexee ba xeex ñàkk senegal yan tomb ak yan jàngat lañuy def ngir mën a xeex ñàkk Sénégal ñuy fàttali mbokk yi ni waxtaani kum rawit juróom-ñaari rajo yi nga xamante ni ñooy dox fii boo ko fi dégloo danga ko dégg tax na nit ñi bàyyi nañ ko xel lool laaj yi bari na kii nee na bi mu la nuyoo di lu waxtaan wi daf doon laaj ban xeetu politique daal moo xaraam waaw moom de xanaa xanaa man damaa politique bu xaraam moom xanaa mooy mooy mooy jëf lu xaraam rek mooy lépp loo xam ne comme sens bi nga xam ne ñun moom lañ déggee politique nii fii nga xam ne daanaka ay wor la am na sax ñoo xam ne dañuy wax ne maanaam ne politique ñu ko mën dëgg-dëgg mooy ñi nga xam ne xam ne ànd ànd ànd ci politique mooy ànd boo xam ne ay intérêt moo leen boole su intérêt yi dañee rek ànd bi amatul amatul moom warut a nekk donc mooy ne colère amu fa mooy ne promesse yi ngay wax di ko dig nit ñi booy wër booy booy wut mbir bu amee doo ko def da nga àndoon dem di sonn boo amee du doon gis li ma wax daal mooy bépp politique boo xam ne dana la dugal ci lu xaraam te na koy wuti wala ca na nga koy jëfandikoo ginnaaw boo ko amee ba pare ndax politique ñaari mbir la ni ngay def ba accès ci pouvoir bi ak boo accès ci pouvoir bi na ngay doxale pouvoir bi ñaari yooyu nag yaakaar naa benn boo ci xamante ne bii politique bi dina dugg nga tax nga dugg ci lu xaraam moo xam ci ay wax la moo xam ci ay jëf la boobu jëf lu araam te man gëm naa ne politique war naa mën a am te jëf lu araam du am nit ko war naa mën a politique te du fen nit ko war naa mën a politique te naa mën lekk lu lewut bu ko defee moom donc lu lu wuuteeg lii rek maanaam mooy mooy ne daal bu la def loolu lu yàlla aay daal mooy aram comme jërëjëf kon laaj boobu leer na mbokk mi tam mu ni mu ngi rafetlu waxtaan wi bu baax ginnaaw loolu nag dafa lay laaj lan moo teqale diggante politique ak wor ndax nee na dafa gis fii ci réew mi li ëpp danaan politique daal mooy wax ba jàll rek maanaam fexe ba nax nit ñi ba li nga doon lijjanti nga am ko rek ñu bari noonu lan jàppe politique mu ne ndax loolu mooy politique wala nga dama am benn bo wax dama ne mbir boo xam boo jàngat da ngay da da ngay fexe ba samp ay principe te bañ am aw am ay mabadi léegi am solo rek mooy mooy mooy mabadi yooyu politique dafa am sens bu noble boo xam am na ko mooy bi ñu doon wax léegi nii foofu la ñuy samp di ci natt léegi nag keneen ki nga xam ne mi ngi doxale neneen moom di tudd loolu politique moom loolu moo ko tudde noonu waaye du politique wala bu dee politique politique bu baaxul la waaye gis naa ne moom mooy li ma doon wax léegi nit war naa mën a politique ci sens bi ñu doon waxee nii te du fen war naa mën a politique te du naa mën a politique te du lekk lu xaraam bu ko defee bu saa yu toogee ci pouvoir tam man jàpp naa ne ab jullit gëm diineem toog ci pouvoir saa yu ci jël ay décision wala accepter ay décision yoo xam ne wuute naag diine boo dafa war a bàyyi wala bu ci toogee aram te loolu dina xaw mën na cee yokk ne réew mi gën a màgg ci adduna bi muy États-Unis d'Amérique maanaam euh, ña nekk président dañuy waat balaa ñu jël nguur gi dañuy waat ne duñu fen duñu sàcc duñu wor kon loolu mooy wax rek mu nga xam ne mën ngaa politique te ko def mais ci li muy waate tamit day waate ci téere bu gëm mooy évangile la ñuy waate maanaam ci ci bible la ñuy waate ah, injil la ñuy waate waaye bu doon ab jullit mën naa waat ci téere alxuraan lool du ko def ci mën a def politique ma man dama dama jàpp ne jikko jikko ak politique dañoo war a mën a te léegi rek maa ngi waxtaan ak benn benn mbokk maa nga naa ko euh, fii ne yaakaar naa nitu diine nit ñi am jikko bu fekkee am nañu rôle boo xam ne war nañu ko mën a jouer ci politique parce que politique moom fi ne comme li ñuy wax nii naa kilifa yi dina dugg ci dina ñàkk dugg ci dina loolu moom kenn waxatu ko ñu ci biir am na ñuy parti ñu ngi fallu ñu ngi def leen léegi li ñu wax mooy discours diine bi le discours religieux discours diine bi lan la war a man a apporter le politique jàpp naa ne nag loolu responsabilité diine lañ jéem a moraliser politique fexe ba politique bi am dëppoo ak jikko loolu yaakaar naa moom rôle nit diine yi la la moralisation de la politique moom maanaam jox fexe ba jikko bu baax ak diine ànd ak politique loolu yaakaar naa bu fekkee am nañ apport bu ñu a apport bu ñu mën a andil politique tey loolu la daal yaakaar naa mooy seen rôle te gëm naa ne mën naa rek jërëjëf mbokk mi nee na ginnaaw bi mu rafet la waxtaan wi moom it li muy laaj mooy nan la ñuy fexee ba politique bu takk bii jóge fi wan yoon moo ci gën a gaaw pour ñu jëlee fi politique yu taq yi nga xamante ni mooy dox ci réew man <laughs> aywa jërëjëf kii itam mu ne mi ngi laaj bu baax nu nuy fexee ba nit ñi xàmmee diggante politique ak ak ak war loolu defe naa tontu nga ci léegi itam ginnaaw bi mu la nuyoo mu ne mi ngi laaj mu rafet la waxtaan wi ñan ñoo war a mu daarante ak ñi def politique ci nit yi diine yi wala kum neex rek sañ ngaa boole politique ak diine maanaam kiy def politique dafa war a jàng diineem ba xàmmee ko bu wér-wér soo ko dugg ci politique wala mënees naa jël diine ak politique boole leen rek ci lu xanaa kay moom kuy koo xam na dangaa dem bay bay wax naa kilifa goo xam ne xam nga ñaari ñaari kii la ñaari sphère lañ yoo xam ne pour l'instant dañoo tàqali ko ñu ne lii diina lii politique la xëy na benn bu ci nekk boobu nee ba nekk fa kilifa ba mbooloo ni sa ginnaaw nga war taxaw défendre seen intérêt défendre seen gëm loolu yaakaar naa war nga cee xam loo xamante ni bi ci naxante ngay naxanteeg ñoom ni lu tax nga ñu puus la ba nga tàbbi ci loo xam ne lu araam ndax loolu moom ba dëgg benn affaire muy donc ci kilifa ak diina gi yaakaar naa war nay sàmmonte toujours limite yi nga xam ne fi la war a yam muy lépp lu ay yàlla aaya rek limite la boo xam ne lu naxante métti métti waru koo jéggi waaw su ko jéggi rek daanaka ma daan dootu am sax ndax day seey ci ne kilifa diine gi dafa war a dem seey ci nit waat nag naxante bi donc waru ko pousse ci dem ci ci ci ci ci lu araam te am na benn point boo xam ne bëggoon naa ko leer muy loolu sëñ boo xoon ne ku la mënal sañal am na yoo xam ne boo toogee ci sa koñ da ko bëgg da ko rafet da ko xalaat da ko yéene waaye boo accès ci ci ci pouvoir bi xëy na réalité yi ni mu demee nii ñun suñu réew yi lott gi ñu lott ñàkk gi ñàkk mën seen bopp ni leen mënal li ñu leen di imposer sëñ ñu ko bañ bari na lu bare bari lu naqari ci réew mi ko waral bari lu naqari ci réew mi lottu réew mi yu mu bëgg te mënalu ko boppam te ñu ne ko mënal am ñu koy sant yooyu ñu koy sant noonu dëppoo ak suñu diine dëppoo ak suñu aada lu bare bare lu naqari ci réew mi loolu moo ko war moo tax ma jàpp ne euh, maanaam ku doon def loolu itam lu tee da nga fexe ba réew mi moom mën a mënal boppam ndax mu sañal boppam waa kii bi mu la nuyoo lu bari moom genre la dafa laaj ni lan mooy stratégie bi nga xamante ni Serigne Touba Xadimu Rasul doon na ko dund ak ñu niti àddina yooyu ñi fi bàyyi itam muy ay xalifaam ginnaaw muy juróomi xalifa yi mu fi bàyyi ginnaaw ñoom itam nan lañ doon dunde loolu ak ñi fi tombeel ñu nekk ay niti bu waaw kon loolu jàlloon na ci biir thème bi sëriñ bi leeraloon na ko bu baax ci mbokk mi ko laajoon bu baax a baax a baax euh, mbokk mi itam ginnaaw bi mu nuyoo jaare la dafa laaj ni ndax nit ki mën naa boole kilifteefu diine ak ndomb ak tànk ci wàllu àddina maanaam boole doon ab sëriñ ak nekk am place ci wàllu état bi place bu kawe kawe nga xam ne day doonu sëriñ ba noppi doonu chef daal. loolu loolu mooy mooy li ñu doon wax léegi rek ngi delluwaat ci toujours ban politique la ñuy wax yaakaar naa li am solo mooy ban bi yonte bi sallallahu alayhi moom yonte bi gën ñëpp kay li mu doon def noonu li mu jiitoon diine ko war li ñu nekkoon noonu kilifa ko war na ko man fu mel ni Iran yi ñoom biñ bi ñu jël seen révolution bi ni ñoom ay kilifa yi diine lañu ah. waaye ñoom bi ñu ba diine ji ni muy kii politique bi ni muy doxee neexu leen dañoo ñëw soppi politique bi soppi woo xamante ne bi kii kii jiite conseil des ministres man naa jiite mën naa jiite jumaa ji ndax li am solo rek mooy ñaar yi bañ bañ a féewaloo buñ féewaloo rek yaakaar naa war naa mën a boole ñaari ndombay tànk buñ buñ tàqalu ko rek ñu wàññi dara bu fekkee ñoo bokk ñu jëm. même bu fekkee kilifa diine nekk na fii am ku ñu tuddee kilifa aada mu nekk fële te maanaam aada ji mu ngi dox dox boo xam ne dëppoo na ak ak diine ji rek amatul problème kenn kay mën ngaa toog sa barab li am solo daal moom mooy li nit ñi bokk dem concerné leen mu dëppoo ak seen diine dëppoo seen aada dëppoo seen gëm-gëm loolu bu amee moom kenn ku neex nga toog sa barab ku neex itam fekk mën koo boole dama ñu dara waaye li ëpp solo daal mooy loolu objectif daal mooy mooy mooy loolu waaw muy politique bi bàyyi xel diine ji di ci dellu mu nekk maanaa référence nekk ay fondement jërëjëf loolu leer na bu baax kita mbokk mi dafay laaj mu ni ndax politique maanaam bi nga xamante ni moo siiw fi ñun lool lool lool lool ñu di ko tuddee politique ndax léegi jaadu na wala wala jot na ñun murid yi ñun ñëpp ñu jóg sóobu ci ngir mën cee dund daal ngir mën cee doxal ndax war nañ cee mën a dund ñun murid maanaam war nañoo mën a sóobu ci politique bi nekk ci man man li ma jàpp mooy moom en tout cas war nañoo dox pour soppiku war nañoo dox pour soppiku waaw ndax euh, ñaari mbir la yoo xam ne mën nu ko ñàkk mën noo ñàkk politique ndax politique bi moo yor moo yor su lépp politique bi moo yor njàng mi politique moo yor koom mi politique moo yor jàmm ji politique moo yor sécurité bi gis nga ba xew-xew yi xew ni ba dem rek mën naa ko wax keroog mën nañu ko waxaat muy la nga dégg ay mbir xew suñu diine bañ ko suñu aada bañ ko ñu naqarlu ko looy mi nangu na léegi problème day am boo fayulee sa bopp civilisation dootu am lañ doon bañ ci politique bu njëkk ba muy raaba boo xam ne kenn lu waaye sama tamit ko ñuy sa bopp loolu bu amee civilisation du am jàmm du am stabilité du am wala nga nangu nangu li nga xam yàlla bañ na ko yàlla te ne li mu bañ dana la boo ko mënee dindi dindi ko boo ko mën dindi ko soo ko naqal te boo ko naqaloo ci xol dong mooy li gën a mooy niveau bi gën a faible ci diine moo tax ma jàpp ne moom laa doon wax léegi mën naa ko mooy jàpp naa ne nit ñu am diine ñu am jikko yu baax dañoo war a jéem a fexe soppi politique bi ni ñu koy def waaw fexe ko jox jikko fexe ba dëppoo diine nit ko war naa mën a politique te du fen war naa ma a politique te war naa mën a politique te du lekk lu ko lewut jërëjëf kii nee na mi ngi lay sant bu baax rafetlu waxtaan wi lool waaye nee na moom dafa gis doxaliinu démocratie fii ci Sénégal maanaam lim ci jàng moom mu ne ndax jotut ñun ñu dugg ci euh, ngir war koo mën a indi ak soppi bu baax comme ni nga ko waxee ndax segam réew mi bu ñuy wax ni jullit ñi dana toll ci juróom-ñeent fukk ak nangam ci téeméer bu ne ndax jotul kon ñun jullit ñi ñu war a taxaw ngir soppi ko ba soppat yooyu nga ci doon wax daal ñu mën ko ca am. <laughs> waaw waaw. waaw waaw xam xam nga da am yoo xam nga dama ma bëggoon kii rek ne ci ci ay kii daal ci ay ay principe ma maña dugg ci détail waaw daal li ma li ma li mooy li ma wax léegi rek di wax ne ñaari ñaari ma wax ni ci njëlbéen gi nee naa léegi lislaam bu njëkk bi ñu koy taxawal na état bi yonent bi sallallahu alayhi taxawal moom dafa am mbooloo mu gëm am ab territoire boo xam ne ci kilifteef la nekk am itam projet ay xiyam ak ay ay mabaadi mu ànd ak ñoom appliqué ko foofu l'islam politique bi nga xam ne moo xew tey nag muy daa am ñoo xam ne dañoo am problème politique jëfandikoo l'islam pour faj seen problème politique ma jàpp nag nun li li baax mooy ci nun li ma jàpp moo baax mooy li ma wax ni mooy moraliser politique waaw muy fexe ba noo ko yor yorunu ko waaye fexe ba politique bi moom di di bàyyi xel suñu diine di di di di def ko itam comme référence waaw mooy comme lu ñu doon dindi léegi rek yoo xam nga xam ne diine da koy bañ yi bañ ko loi yi nangu ko boo ko sa bopp anarchie am ordre dootu am jàmm dootu boo ko bàyyee itam sëngam néew na waaw loolu yaakaar naa dara mën koo dindi rek lu may jéema a te jàppandi na léegi ndax ci ab démocratie lañ nekk yi bu ne am nga droit laaj citoyen bu ne am nga droit proposer assemblée bu ñoo fa nekk. yaakaar naa li baaxee mooy jéem a xam réew mi ni muy doxee jéem a xam yi nga xam ne dëppoowut ak dëppoowut ak suñu diine nu jéem xool ba xam nu ñu koy soppee fexe def ay proposition yoo xamante ne bi dana mën a faj problème yooyu ba pare dëppoo ak suñu diine rawatina ci lu mel ni code de la famille fi ne ñu ngi ciy wax yaakaar naa lu mat a réfléchir lu mel ni affaire daara yi ñu ngi ciy wax lu mel ni affaire statut yi ngay dégg ay góor jigéen yeeg ay cale yeeg yu mel ne yooyu yëpp ay question yu yoo xam ne mi ngi am te jullit ñi toog di ci xalaat lan la ci wax bu dina waxee itam ñoom ci réew mi nii yan moyen lañu am politique yoo xam ne dañ ci mën a jël ba mën cee faj seen problème parce que bu ñu waxee moyen politique rek mooy doole dugatul waaw moyen politique dam mooy moyen wu xam-xam la ak xel ak naxante ak diplomatie ba loolu am waaw bu ngaan naa jóge wala day rek leneen la moom waaw loolu leer na bu baax ki nee na ginnaaw bi mu la nuyoo rafetlu waxtaan wi daf doon laaj mu ne ndax jotul yoon wi am benn projet politique bu leer anam boo xamante ni yoonu murid rek ñoom lay concerne waaw <laughs> ah, kenn def na ko <laughs> wax ci am ah. Ah. <laughs> jërëjëf sëñ Mame Balla ci tontu am solo yooyu kitam dafay laaj mu ni démocratie moom ni ko ñu bari déggee mooy nit ki daal pour nga ni maa ngi ci démocratie mooy lu la neex rek def mu ne ndax loolu mooy démocratie wala déet démocratie ñu bëri dañoo jàpp ne am na ñu bëri ñun ñu ko déggee mooy lu leen neex rek def mooy nit ki ngi ci démocratie mooy lu ko neex rek lan mooy démocratie. xam nga loolu moom du du du liberté itam waaw ndax euh, mooy li ñu wax nii rek mooy euh, ki moom liberté am ñoom nag dañuy bañ lool dañuy wax naa liberté amul limite waaye li nga moomul fi mu tàmbalee rek foofu mooy limite am waaw buñ bokkoon basang yi nga moom lii ma moom li sa moomeel gi day am fu mu yem ndax fi nga sama moomeel tàmmee rek sa moomeel yem donc liberté day am day am fu mu yem mooy fi sa yëfi morom sa liberté morom fu mu rek fa sa liberté am ndax amoo liberté wu xañ ko liberté moom kenn amul loolu kenn ku ne am nga nag jël sa liberté bu ko moom limitu liberté mooy liberté wu ñeneen ñi amul kenn kuñ boyal noonu amul amul sinon loi du am du am sens liberté itam day ànd ak day ànd ak responsabilité waaw maanaam nga libre wax da ngay war am jël responsabilité wu assumer conséquences yi juddu mooy mooy li ñu fa di wax suñu bopp journaliste yu bari bari di wax ne liberté ak responsabilité ñu ànd waaw sa liberté bi tam amul kenn kuñ boole ci bu ñu booy leen ñëpp rek société amatul ay espace la kenn ku ne am espace boo occupé espace bi yaa ko moom sañ nga fi lu la neex waaye amoo sañ-sañu dugg sama moomeel gi donc sax moomeel mi ngi mi ngi yam fi sama moomeel tàmbale donc am na ay ñaara ba baatu démocratie boppam tam moom laa doon wax léegi wax ne moom du lu parfait comme doxalin doomu aadama yëpp amu ci benn bu ñi nga xam ñoo ko taxawal tam te gëm ko nangu nañ lool premier ministre Angleterre waxoon na lool nee na démocratie mooy système bi gën a néew ay ayib ci système politique yi am waaye kon mooy ne parfait wu te mooy li ma doon wax léegi tam ne kon war nañoo mën a jàpp ne aussi évolution bi am ba jóge ci patrimonialisme dem jóge ci ay monarchie jóge ci nangam nangam ba ex ci te liñ bëgg joxuñu ko xëy na kon mën naa am ëllëg nu am leen lu ko gën boo ko defee donc du man gëw ma ne dañ ko war a jàppe comme alxuraan joo day nëb noonu rek mais système la boo xam ne matut xëy na moo fi tane pour jàmm am pour stabilité mais kenn ku ne xam na ne même li ñuy wax nii naa maanaam peuple mooy gouverner xam nañu ñu gouverner wul waaw dañuy wax naa peuple mooy mooy maanaam gouvernement boo xam ne gouvernement pour le peuple et par le peuple waaye bu ñu xoolee ñiy fal nii population boo xam ne 10 millions d'habitants la ñi fi bindu ci élection yi 3 millions la ñu doon 1 million 500 yi ñooy wote nga am 50 pour cent loolu kooku sëñ bi ñëpp ñëpp faluñu la waaw moo tax moom xay na moo fi tànn rek waaye du lu gën te lu gën war naa mën a ndax li li fi newoon te matuñu ba lii andi ko fi li fi andi lii mën naa andi leen fenn te léegi ñu ngi am ñu ci ñambaas léegi da ngay dégg ñaa ay démocratie participative ay démocratie nangam populaire léegi ñu ngi am na yaa ñu ci dolli ñu ko sant léegi mën naa am mel na ni mu ngi toxu ay démocratie populaire ngaa dégg yaa ngi dégg léegi ay démocratie participative démocratie participative mais même yow suñu la falee da war ñi ñi ñi nga yilif ngay diisoo ñoom ci leen concerné balaa nga jël ses décisions nga xam ne daanaka ngeen àndi gouvernement yow yaa ndoom ak baat yaa yi balaa ma jël benn décision ministre de nationale dafa war ñëw waxtaan ak suñu xaarim ci mbirum njàng ñu am ñu ba xool moom état bi lan d'accord ci